ñu dellu sant suñu borom subhaanahu mi nga xam ne moo ñu may tey jii ñu teewaat fii ngir fas yéene ànd ak yéen rek ci waxtaan yi nga xamante ne bi koor gi dooree ba léegi ñu ngi ko ànd ak yéen fii ci Darou Moukhty ni ñu ko baaxoo defee ak yéen rek ñu fas yéenee dalal kenn ci ñi nga xamante ne ñoom lañ tànn ci kooru ren gi di deux mille dix ñu fas yéene ànd ak ñun lépp ngir yokkante ak jariñante ci loo xamante ne lu jëm ci suñu wàllu diine la ak loo xamante ne luy tasaare xam-xam la ni nga xam ne noonu la ko mbootaay bi di doxale li nga xamante ne mooy li nga xam ne moo tax mbootaay bi jóg muy mu assasatul xabir foofu iman kon ki nga xam ne moom lañ daral ci jotaay bi tey ñu koy wax Serigne Idrissa Ndiaye di ab professeur di jàngale ci institut Al Azhar di nekk Ndaam bala ñu koy jox kàddu gi xam naa ne damay tënk aslëf ci ay jaar-jaaram xam ne tamit li nga xamante ne moom la war a waxtaane kon ki nga xam ne moom lañ dara jataay bi muy professeur Idrissa Ndiaye moom mi ngi defee école primaire am ci Louga ginnaaw bi mu defee école primaire foofu ci Louga ba noppi la fa jógee dem Dakar ci lycée bu Lamine Gueye foofee jaar na fa ginnaaw bi nag la ko yàlla baaxee ñu nommé ko mu nekk directeur école ci def ci benn dëkk bu nekk ci département Bambey foofee nekk na fa directeur école diiru juróomi at ginnaaw bi la fa jógee duggaat université bu Cheikh Anta ba mu fa jàngee ba noppi liggéey na ci béréb bu ñuy wax CTV nekk na tamit benn traducteur traducteur ci wàllu anglais ak français maanaam liggéey na ci ambassade bi état bu États-Unis bi nekk Dakar la mu fa doon liggéeyee mooy dafa doon dafa nekkoon comme traducteur di traduire lu jóge jële ci français jëm ci anglais wala ci anglais jële jëm ci français ginnaaw bi lu fi jógee dem États-Unis d'Amérique ci benn université bu ñu wax université Diana foofu am na fa diplôme ba tamit am na beneen université bu nekk Georgetown ba tey tamit foofu am na fa diplôme ci kaw loolu ci la xamanteeg sëriñ daa Mbàkke ci ay liggéey yi mu ko doon defloo ginnaaw bi sëriñ bi amee mbégte ak lam doon séentu ca liggéey boobee ci la sàkku nag ci ñi nga xamante ne ñoo jiite institut al azhar yi moom mii ñu andi ko foofu noonu ci institut al bi nekk ndaam pour mu di leen jàppale ci liggéey bi ak di jàngale foofu tamit kon ci gàttal kooku mooy ki nga xamante ne moom lañ dalal fii jotaay bi mu fas yéene waxtaan ak ñun li mu fas yéene waxtaan ak moom mooy l'islam ni mu duggee ci senegal maanaam nekk bi nga xamante ni islam nekk gi nekk Sénégal ak ban participation la ci Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul def kon loolu mooy li nga xamante ne ci la fas yéene waxtaan ak ñun tey loolu nag muy loo xamante ne lu war a yitteel la képp ku du jullit rawatina nag koo xamante ne taaliba bu murit nga nga war koo xam kon ñu war koo dégloo ak xel ñu ñu fàttali mbooloo mi rek ne incha allah waxtaan wi jeexee laaj yi nga xamante ne moo ci waxtaan wi ni ñu ko daan defee rek suñ ko indee incha allah bu ñu ko temps bi mayee di sa ci tontu bala ñu koy jox kàddu gi ñu fàttali leen ne suba incha allah ci dibéer ji fas yéene noo dalal Mouhamadou Moustapha Diop di docteur di liggéey fii ci hôpital bu Darou Moukhty mu fas yéene waxtaan ak ñun ci koor ak lan la mën a def ci mbir bu yaramu doomu aadama kon loolu mooy li nga xamante ne docteur Diop incha allah moom lañu fas yéene dalal fii suba mu fas yéene waxtaan ak ñun ci wàllu wér-gu-yaram ak koor kon euh, li ñu def mooy dañuy jox kàddu gi Serigne Idrissa Ndiaye ci waxtaan bu am solo bii nga xamante ne incha allah moom la ñu fas yéene andil ñu fàttali mbooloo mi ne képp koo xamante ni teewu nga seede yi moo xam seede audio la wala vidéo la wala même sax cassette carré ci waxtaan yi nga xamante ne moo jàll yëpp même waxtaan yi daaw yaag yu daaw jéegi yëpp ku ko yittewoo rek boo jokkoog ñi nga xamante ni ñooy wàllu technique bi insha allah loolu lépp jàpp ni la kon ñu jox sëriñ Idrissa Ndiaye kàddu gi yàlla na ko yàlla defal tawfiq defal ñu ko wassalaamu aleykum wa rahmatullahi mbooloo mi ñu leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku ne ci turam ak santam di sant yàlla lañuy ñuy tàmbalee bi ñu yàlla dimbalee ba ñu mën a ñëw ci kuréel bu mel nii ñu cërale nañu fii ñu toog di wax mbooloo mu mel nii di ñu déglu te mu wóor nañu mbooloo mi toog di ñu déglu bari na ci ñoo xam ne ñi xëy na sax li ñuy wax ñooñu ko gën a xam fopp maanaam dañu bari solo rek waaye mbooloo moo xam ni mbooloo mu ñu ragal yàlla lañu mbooloo mu ñu bëgg lislaam lañu mbooloo nit ñoo xam ni seen yëngu yëpp dañ ko sànk ci lislaam su la yàlla baaxee ñu woo la nga ñëw ñu jox la fa cëru bàyyee la micro ngay waxtaan ak ñoom ci lislaam loolu lu jar sant yàlla la sant nañ ci yàlla bu baax a baax a baax eh, di leen ci sant yéen it ci eh, dalal ngeen ngeen ñu dalal eh, cër bi ngeen ñu fi jox di ñaan yàlla it mi nga xam ne moom rek moo am kàttan mu taxawuñu ba euh, suñu kem kàttan ci li ñu fi yéenee génn ci bokk koog yéen mu aw yoon jub ba ñëpp mën ko dégg ndax ñëwuñu fi pour jàngale wax naa ko sànq sëñ Ndiaye mi ñu dalal ñëwuñu fi ngir jàngale waaye dañu fee ñëw ngir euh, séddoog yéen li tubaab di wax expérience muy ay jaar-jaar ak ay xalaat yoo xam ni dañu koy bokk di am ci diine ji ci réew mi ci leneen ak leneen ndax dañoo ne daanaka ci jamono joo xam ni boo dee xool euh, xam-xam moom doon ab professeur bu toog di jàngale daanaka euh, amatul jaratu ko ndax depuis bi internet xewee nit lépp lu mu bëgg a xam mën na koo xam te du génn biir néegam li ci des nag mooy xanaa ñun bu ñu dajee ñun ci suñu biir euh, ñuy weccante xalaat di séddoo li nga xam ni kenn ku ci ne eh, gisin la wu mu am ci mbir ba fexe ba jukki ci njariñ loo xam ne lii tey ndaw ñi nga xam ni ñoo ne ci suñu gannaaw daañu ko mën a jariñoo kon ñuy ñaan yàlla rek yàlla def jotaay bi mboolem ku fi teew eh, jële fi yokkute bu wér jële fi njariñ jële fi itam eh, xam-xam bu wér ci li la taxoon a jóg li nga xam ne mooy thème bi nag ni ko sëñ bi waxee muy maanaam l'islam duggam Sénégal ak buñ demee ba ca kanam lan mooy e, njukkeelu Serigne Touba maanaam lan mooy lan la ci yokk moom lan mooy contribution loolu day e, waxtaan wu am solo ndax li tax mu am solo mooy dafa baax ndaw ñi surtout rawati ci ndaw ñi ñuy mën di dellu siwaat di waxtaan ci jaar-jaari ay nit ñu baax jaar-jaaru mm, ay jëf yu baax ngir ñu mën a ñu mën a nàmp ci loole mën caa sukkandiku ba xam fi ñuy jaar ba mën a raw seen moroom ndax eh, yàlla yàlla yokk leeram sëñ yu Mbacke daf daa wax naan eh, dafa am gémmiñ gu mag goo xam ne dafa dal murid yi mooy dégg ngay dégg nit ñuy wax ñaare naan waaye waaye Serigne Touba kenn mënta mel na moom muy loolu nag seytaane la ndax dëgg la Serigne Touba xëy na kenn mënu la mel na moom waaye nag ci di ko roy ci lees di rawee say sa maas say morom maanaam ci jéem koo roy ci la nit di rawee maasam ci la nit di rawee ay morom ndax Serigne bi dafa am fu mu doon teg tànkam ba àgg fa mu àgg kon kenn ku ne itam boo jógee bëgg a baax bëgg a àgg foofa donte xam nga ni sax xëy na mënoo fa àgg itam di fa jéem a teg say tànk rek boo fa àgg da nga sore lool ci yoon kon loolu tax nag waxtaanee li nga xam ne mooy histoire du taarix nekk loo xam ne lii lu am solo la ndax day fàttali jëf yu baax yu amoon démb ak nit yu baax ñu fi jaaroon démb ak seeni jëf ba tax ñu xam ni kon eh, ba léegi rek. li fi am ci àdduna bi mooy pas-pas ak góorgóorlu ndax ku ko def ku ne ku ànd ak yooyu fu ne mën nga faa àgg ci lu baax lislaam nag buñ ci dee waxtaan ak nu mu duggee Sénégal lislaam diine la comme niñ ko xamee ñun ñëpp diine nag moom muy diine ju ma doon ci àdduna ñeenti li mu li koy li koy li koy def diine day indi ñeenti tontu ci ñeenti laaj ñeenti laaj yooyu mooy ñun doomu aadama fan lañu jóge fan la ñu jóge jiitu ñu ñëw ci àdduna bii lan la ñuy def ci àdduna bii fan la ñu jëm gannaaw dee itam fu ñuy mujj kon ñeent laaj yooyu maanaam lan moo ñu fi indi lu tax ñu ñëw fi waaw maanaam lan fan la ñu jóge lan moo ñu fi indi kon lu tax ñu nekk ci àdduna bii bu ñu fi jógee fu ñu jëm yooyu diine ju ne moom la jéem a tontu du diina ju nag indee na ko façon bu ko tontu lislaam tontu na ko ñeenti laaj yooyu fan lañ jóge ñu ni ci yàlla lañ jóge ca la ñuy delluwaat moom dafa indaale sax tontu laaj bu njëkk bi mujj bi ci yàlla lañ jóge fa la ñuy delluwaat lan lañu fiy def yàlla indiwuñu fi lu dul ngir ñu di ko jàmm maanaam lu lu lan moo ñu fi indi lu fi suñu teewaay yàlla ñu fi indi ngir lan ngir ñu di ko jàmm loolu nag fi mu ne. Eh, li nga xam ni jóge na ci ay téere ay yonent ak ulama yeeg li ñuy wax yëpp lu ñuy bind lépp fi mu ne weesuwul di dox ci ci yooyu maanaam diine joo gis eh, li tubaab di wax projet de société la maanaam dundin la dundinu ay kuréelu doomu aadama yu ne ci kaw suuf organiser seen bopp di dund ci société fii nag ci Sénégal buñ koy wax ndax day bunt ci Afrique lu bare lu dugg ci Afrique fi la jaar ba ci diine islam sax fi la jaar bi mu dugg ci Afrique colonisation muy tubaab bi yër yu yërfoon réew ni ñu ñuul ñi ci lañ ci jaaroon bu dee seen diine yi ñu ci dugal te muy évangélisation fi lañ jaaroon Sénégal bunt la boo xam ne lépp lu dugg Afrique fi la jaar Sénégal nag lu jiitu mu ne mu doon Sénégal dafa bokkoon ci euh, organisation politique bu mag bu ñu doon wax empire du Ghana empire du Ghana boobu daanaka réew nit ku ñuul réew yi am solo yépp ci lañu bokkoon capitalam muy Asima moo doon Kumbi Saleh ci Mauritanie ña fa doon falu ñu ngi leen daan wax ay Kayamagan Kayamagan ci ci saraxule yi ñoo fa daan falu diine ji nga xam ne moo amoon ci biir empire bi Ghana boobu la jiitu lislaam diine xërëm la woon ndax dafa am xërëm bu ñu daa wax wagadu bida di jaan joo xam ne dañuy wax ni juróom-ñaari bopp la am nekk ci ab teen at mu ne ñu di ko yoon ab xare bu jigéen ngir mu defal réew ma jàmm musal leen def fa xéewal loolu kooku moom lañ doon jàmm ba jamonoy li ñuy wax ci eh, tubaab mille quatre vingt mille quatre vingt ci la Mohammed ibn Abad Dardai jëkk a dugg gànnaar moo njëkk dal ci kaw empire du Ghana boobu dal ci kaw saraxulee xeex ñoom seen nguur ga ranq-ranqel ko ba maanaam mu tàmbali ñàkk doole mu tàmbali naari yi tàmbali di fa dugal diine ji di ci yenn nit ñi gannaaw gi am na buuru soso bu ñuy wax Sumawaru Kanté moom it bi gaana demee bay ñàkk doole mu songaat ko mu gën a néew doole ki ñox Sunjata Keita nag moom moo daaneel Ghana Euh, ba mu àgg suuf ci at mi ñuy wax mille deux cent quarante deux ci la Sundiata Keita daaneel Gaana Gaana amatul léegi nag réew yi tas li nga xam ni lii mooy senegal daal di jéggi dex gi daal di euh, waalo lañ jëkk a gannaaw ga la ca la njaajaan njaay dox ba dugg ci biir suuf yi daal di fay sanc Jolof booba fekk na nag diine lislaam tàmbali naa dugg waaye lislaam joo xam ne ji daanaka ci ay njëlbeenam rek la ne waaye booba xërëm ba tey moo fi doole lislaam joo xam ne ji ju wér la nga xam ne dañu dafa tàmbali ànd ak jàng alxuraan nit ñi ñu leen di tàmbali jàngal nu ñuy jaamoo yàlla ci biir lislaam kooku Abdallah ibn Yaasin la ñuy wax ni moom gannaaw gi moo dugg dëkk bi ñuy wax Ndar wax nañ sax ñu bari wax nañ ni baatu Ndar bi foofu la jóge ci daar la jóge daar naam daara ñu ni mënuñu ko wax wax Ndar ca gannaawam lool nag dafa toobe door a ñëw ndax 1659 daal di wax ñoom ñoo sanc ndar tudde ko saint waaye boo fekk na ndar moom eh, Abdallah ibn Yaasin ak ñi mu àndaloon sanc nañ fa bu yàgg ba tàmbal di fa jàngale lislaam lislaam tàmbal dugg fa ñu bari ci réew mi di fa di di di fa ñëw di fa jànge di fa jànge ci diine di fa jàng alxuraan ba ba muy am beneen expédition maanaam mbooloo moo xam ne Maroc lañ jóge woon ku ñu wax Judeer jiite leen ñoom it ñu leen di wax ay Bani Hassan ñoom it dugg si fi ñoo fi indi ñoo fi jëkk indi lu bokk ci xam-xam bu jëm ci wàllu maanaam ya ndax kale moom xaadir la woon ñoom ñoo fi jëkk indi ñoom ci lu bokk Bani Hassan yi lu bokk ci wàllu tijaan ba tax tukkulóor yi nga xam ne ñoo féete woon euh, bëj gànnaar sës ci dex bi jëkk dugg ci diina ji daanaka ñoom ñëpp ba léegi mooy dox nga xam ni tijaan gi ni mu fa ëppee l'islam kon noonu lay duggee ci réew mi waaye nag mu nekk l'islam goo xam ni euh, dafa jaxasoo ak ceddo gi dafa jaxasoo ak jaamuy xiram nekkul l'islam gu leer di dox ba mujj gi sax l'islam gi dem na ba dafa mujj nitu diine yi dañuy ànd ak euh, nitu àdduna yi maanaam borom nguuri àdduna yi ngir leen di leen dëgëralal seen nguur di daganal loo xam ne lii bëgg nañ koo doxal lu ne ci nit ñu woon leen ni leen lislaam ànd na ci dem nañu fi ci lislaam di dox di dox ba àgg foofu ba àgg ci daanaka ku nekkoon euh, di jàng alxuraan ku ne àggoon na ci li mu koy doyee mooy soo jàngee ba mokkal da nga daan toog ba guddi ba guddi jamono yoo xam ni day taw lu lëndëm nga ñëw ci dëkk boo xam ne bii ay borom xam-xam fa ne dem ca penc ma su ko defee tàmbali tàmbalee sa baqara di tari bu ko defee borom xam-xam yépp nag dañuy jóg toog di la déglu ngay tari di tari di tari di tari ba fajar gi xotti fekk ngay jeexal alxuraan ji su ko defee borom xam-xam yépp nag génn si fekk la ci penc bi suñu ñëwee comme li toog jox soutenance de thèse rek boo jàngee ba war a def thèse dañu lay wër bu ko defee dañ lay wër nag ñu naan ah waaw yow day sa alxuraan ji sax moom mokkal nga waaye nag ba nga tollee borof sàngam yàq nga fa baat ndax nangam nga fa wax te nangam nga fa waroon wax ñii naan ba nga tollee sar sàngam itam baat sàngam nga waroon wax lii nga fa wax bu ko defee loolu nag buñ ko bokk waxtaanee bu bët set kookee nga xam ne moo fa ñëw ak jooju dañuy ànd ak moom ci ka ëpp doole ci tund ba mu dalal ko su ko defee nag nit ñi di ko fekk ak seen i addiya maanaam ci jamono jooju lañ daan joxe koo xam ne gan gu gan nga fu ñëw gu gu tedd nga su ko defee mën nga faa ne léeg-léeg weer wala ñaari weer wala ñetti weer ñu may dafa ay soxna daal lay lakkal ak àll maanaam dañ lakkal ak daay yoo xam ne buñ ko taalee dañ naan fu mu yem moom dañ la ko jox moom ko defee nga daal tàmbali am yi taalibe ñu lay topp nga nekk borom daraja nga xam ni yow li kees gën a nekkal ndax da nga ne ab sëriñ daara su sëriñ daara bi nag boo dee xool ki ci gën a nekkal mooy buur bi buuru àdduna bi ceddo bi que yàlla ndax moom lay àndal buuru àdduna bi lépp lu moyal bi da ko ci sédd saa yu demee xare ba ñëw bu mu fa jëlee itam dana ko ci jox wàllam ñooy lëkkaloo moom it dana ko féete ci kaw di daganal lu bare loo xam ne buur bëgg na ko def te mënu ko te mënu ko te def ko moo koy bindal ay téere itam ñooy bindal xarekat yi ak buur yi ay téere bu ñu dem di xare bi ñooy dem di ñaanal kon loolu organisation sociale la boo xam ne bii l'islam gi dañ koo jëloon rek comme tour nii waaye nag ñu ko doon ñu ci doon ne ñëpp dañ ci doon maanaam jàng alxuraan bi ak doon ab ko doon sàkkoo puwaaru àdduna waaye nag toppuñ ci woon yàlla loola sax feeñ na ci benn woy woo xam ne ci biir réew mi woy wu siiw la nga xam ne jigéen ñi dañu koy yor di ko naxe xale yi te ñu bare ñu ngi koy wax te duñu xam duñu xam ni histoire bu bare bare bare la ëmb mooy li ñuy wax naan ku may téere yóbbul Saalum Saalum ñaari néeg la ñetteel bari waañ wa wa waañ la buur ba buuru jigéen ñi li toog di wax lañ koy ko naxe seeni waaye nag dafa tënk histoire bu bare bare bare ci l'islam histoire l'islam euh, yàlla da ko may mu nekk langue boo xam ne bii làng bu bu riche ndax man yàlla dimbale na ma jàng naa langue yu bare mën naa juróom-ñaari langue yoo xam dañ leen di bind mën naa kon langue yu bare xam naa ko mais euh, nit ñi li ñu defee wolof fii mu ne nii moo gën a riche téeméer yoon wala anglais wala langue yu bare yoo xam ni ñooñu fexe nañu rek seeni maam ba taxawoon teel a taxaw ci codifier ko maanaam def ko mu am grammaire am lii am lee am lee am lee mais nag wolof na gën a riche fopp ndax wolof dama ci def ay gëstu yu bare bare bare bare na yoo xam ni tey jii wolof da ko am te langue yooyu amuñu ko gannaaw nag wolof askan la woo xam ni teeloon nañu am xam-xam xam-xam bu sore itam ndax ba ci astrophysique fii mun a tey jii jàpp weer fii mu ne tey jii wala jàpp jant wolof yi joxe nañ ci explication boo xam ne man ba mooy gone laa ko xamoon te toit bi ñoom loola ba ñu koy xam di ko def ci science daanaka yàggul yàggul te wolof it ba ñu ko daan wax di wax naan maanaam weer bu ñu koy jàpp. day am ay xale jigéen topp ci gannaawam di way ay ay ay yi itam yu tëgg su geer jàpp ko loolu yàgg la ndax man dama xam ne xale bu tuuti ñoo koy na tëgg waaye bi ma demee ba jàng ba ca kanam gis naa ne toit bi itam dem nañu ba nañu koy expliquer dañuy wane ne weer yi moom bu dee dox ci dox gi muy dox di wër suuf si ñoom ñaar ñu àndi dox di wër jant bi dañuy moytonte ndax dafa am bu ci nekk da am li ñuy wax pôle nord positif ak pôle sud négatif xam da nga am plus ak moyen comme ni ko batterie amee te ci physique nag ci xam-xam dañoo wax ni ñaari pôles yoo xam ne dañoo dañoo bokk tur suñu jàkkaarloo dañuy jëngante ay ñaari pôles yoo xam ne dañoo warul ay tur suñu suñu jàkkaarloo dañuy xëccante ba tax na suuf si bu dee war jant bi day am foo xam ne bu accès day dëmooyu ndax bu fekkee maaru jiwoon bii dafa jàkkaarloog maaru jiw jant bi ñoom ñaar mën nañu mbëkkante day daanu ci kaw weer wi noonu lay moytoo suuf moom it day am foo xam bu tolloo day gert loolu la wax ci physique libération phénomène libération maanaam dañuy geesu day geesu ba ba muy weesu point bi nga xam ni buñ ci jàkkaarloo ñoom ñaar mën naa dal ci kaw su ko defee door a jubaat di dem boobu muy dox di geesu nag nga xam ni tey day moytu ndax fi mu na nii da nga ko ci da nga ko ci alxuraan dañ naan wal amru ma hatta aada kal qadimi waaw manazil yooyu nag ñaar ak juróom-ñett nga xam ne mooy station yi xam ne saa su ne boo tollee mu ngi naan nii mu ngi naa nii loolu nag da koy tardeel ci doxam da da koy tardeel ba tax na ba day tax fi mu ne bunt bi nga xam day ubbiku dafa am bunt boo xam day ubbiku ci diggante ci diggante suuf si ak jant bi ci bu dee ci toit dañuy wax vingt sept degré vingt trois minutes plus day yéeg di yéeg ba nekk moins vingt sept degré vingt trois minutes maanaam day day jaay day balancer wu ni bunt yi léegi nag feeg mi ngi am porox ndoll boo xam ne di weeru da seen jant bi lumière boobu lañ di delloo seet waaye weer bi amul lumière boppam saa su demee nag ba nga xam ne tard tardement yooyu indil na ko mu ñëw fexe buntu ba tëj su ñëwee ci taqandeeru suuf si ndax du am porox ndel bu mu suñu diggante bi loolu mooy indi jàpp weer kon nga xam ne ba wolof yi wax te maanaam wolof yi dañuy wax ay jigéen ñu koy topp di tëgg di di fecc di woy ñuy tëgg tubaab moom day wax ay ay interactivité maanaam ay ay force électromagnétique ay force d'attraction universelle ay ay xuwara ay doole la yoo xam ni dañu ko dañu ko lëkkale suuf si nekk diggante moom suuf si te suñu tool ñu ngi koy xëcc kon nga xam ni loolu lépp pour rek ma génn tuuti nii pour wane ni wolof askan la woo xam ne dañu yàgg am xam-xam seen yàgg am xam-xam boobu moo waral bi nga xamante ni histoire saa yoo xamee ni histoire am nañ ci loo xam ni bëgg nañ koo téye te amuñu mbind dañ koy def liir wala ñu def ko woy loolu mooy moo indi ku may bindal téere yóbbu ma ko saarum saarum ñaari néeg la ñettal ba di wàññi waañu waañu buur la buur buur siin la ndax loolu ci histoire l'islam bu gàtt l'islam dafa doon dox bu mujj ci ni nga xamee ni dafa lëkkaloo ak caddo yi ci nguuru buur bi ñuy wax nguma kuma kuma daamo faal ci buur saar sant faal la boobu ci nguuru kuma daamo kuma daamo ba mu ba mu faloo tëgg ba bis ba dellu dafa war fasam ànd ak nga waram ñu dem ba fekk boobu sëñ Mor Soxna ñaan moo fa nekk te mës jot ak moom boobu doonagul buur mu bàyyi ba ñu ba ñu julli timis ñu wërale jàkka ay fay mat ak i bopp taal ko ba pare wër ko ak seen dibi ku génn ñu fetal nga raam ku génn ñu fetal nga raam loola bu mu amee xew-xew boobu ci nañ bi ñu xëy saalum gépp yëg ko jullit yi nag ni ñun kat war nañoo daje waxtaan ñu daje waxtaan ba ñu daje waxtaan ñu ni suñu mbokk cedd yi ànd àgg nañoo moom ci ay soo xam ne mënatuñ koo weesu ndax gannaaw ñun fi ñuy jaamoo yàlla ñun ñu fay fekk léegi di ko wëralee ci matt taal ko ci suñu kaw ak di ñu fetal daa ñu sa xëy ni kenn dootu fi jullee bi kon nag lan moo ci pexe ñu ni nañu tagg suñu bopp def li ñu wax sécession comme nii Casamance bëgg def génn génne seen bopp ci nguuru ceddo yi taxawal seen nguuru bopp loola ba ñu ko waxee ca lañu def ay waxtaan ba juboo ca daal di wooy Maba Jaxu Ba jiital ko ci seen kanam ni ko yow lañu def amir nga jiite ci suñu lii ñuy xeex ñu tudde ko ci histoire toi le royaume musulman du Rif Maba it ba mu toogee seen fu ne dafay yónnee kayit wane ni réew mi de taal nañu ci taal boo xam ne bii taalub lislaam képp koo xam ne kii su fekkoon ne fekke nga rasulullah su wootee jaar danga ko wuy woo nañ la ci taalub lislaam bii ba tax xam yooyee ba ca àgg ci Mamour Anta Sali mu ko fekk nja njakkan wala yox xuru Mbàkke njakkan la ko fekk boobu wax nañu ni Serigne Touba mi ngi toll ci ay juróom-ñaar mu gàddaay dox fekki Maba booba ñu ngi ànd ak euh, soxna Asta soxna Asta Waalo moom boo ñu àggee ba naawel jum mbir kiram fa la nelaw ñu continuer ba fekki Maba ba ñu demee Maba sancal leen fi ñuy wax jaabu kundaa moom la ñuy wax poroxaan léegi ñu ne léegi nag l'islam bi soo fa nekk ci diggante ñaari doore yoo xam ne yépp ko yépp ko noonoo muy caddo yi fii ak tubaab yi fii caddo yi itam caddo yi ca Kajoor ci biir way wi ma leeral ko caddo yi ca Kajoor ñoom ñoo daan wax naan ku muy bindal téere yóbbul ma ko Saalum Saalum njaar mi ndax maanaam seen mboq ya nekk ca Kajoor ndax Kumba Ndaam moom nga xam ni moo fa doon buur boobu ca Saalum ku ne xam ne ni cosaanam kajoor la ndax buur buur buur saalum bi jëkk sant faal mooy ma koddu ku mayaana barakor faal nga xam ne bàyyam la ñu woosoon pour mu nekk buur saalum mu ni doon ak sattangel ci kajoor moo moo ma gën a yirif moo gën a yirif saalum moom muy leen su su fekkee xew bu leen ma dee mu jiite leen saalum loolu moo yóbbu faal faal yi moom nañu fi saalum léegi nag kajoor kajoor yi nga xam ñoo noon kajoor ñoom ñoo daan naxe seen doom ku may bindal téere yóbbul ma ko Saalum ndax lan Saalum léegi lislaam ak caddo gi bu dee dañ doon fay fasana bi kon Serigne Saalum Serigne Saalum nangoo duñu bindi téere pour caddoy léegi nag caddoy Saalum dañu yónnee kajoor leen di bindale téere yónni loolu mooy indi ku may bindal téere yóbbul ñaari léegi muy saarum cëriñ saarum cat loolu la ñuy wax saarum ñaari néeg la ñetteel ba waañ wa waañ wa buuru siin la ndax siin caddo yi nañu ànd kon maanaam li nga xam ne moo indi doxu tey royaume musulman boobu taxaw ci Saalum ba mag ba woote ba ñu wujji ko ba ñu fa demee am nañ fa succès yu bare bare bare ndax wax nañu ni wax nañu ni Eh, boroom dëkk bi di sëñ Darou Moussi wax nañ ni bés bu mu keneen àdduna ci mbiru cent soixante-cinq bés boobee la eh, Lat Joor ak Ngawari Mabéy am ndam ci gouverneur bi ñu wax Pinet Laprade nga xam ne Pinet Laprade moo fa di gouverneur bu am doole doon topp Lat rek ba foofu fekk Lat Joor song leen xare Pathé xare boobee lislaam a ci am ndam ndax gouverneur ba jam nañ ko ca bal damm tànkam dàq leen ñu daw wax nañ ne mooy bés bi sëñ Darou Moukhty gane àdduna ci 1865 foofee ci Diabakunda lislaam dox ci diggante boobu muy diggante di xeex ak caddo yi fii di xeex ak toit bi fii fekk na boo ñëwee Kajoor Faidherbe moom bu mu ñëwee fii 1854 la fi ñëw gouverneur ndax lu jiitu Faidherbe gouverneur yi fi daan ñëw bi ñu fii ñëw njëlbeen jàmm ñu doon wax ne moo la ñu indi waaye dara indiwu leen foon nag lu dul xëccoo si ak lislaam ndax jamono yooyu daf fekk ci Europe jëkk nañoo taxawal li ñuy wax croisade nga xam ni pour ñi dañuy xeex nangu jul dagal baytul muqaddas ak yenn réew yi nga xam dafa nekk ci arab yi te ñoom ñu am fa lu demee na bàmmeelu Isa ak yenn yi xawaar yi ñu daa ànd ak moom croisade yooyu yàlla def yiñ ci xeex yépp jullit yi gàññi leen gannaaw foofa réew mu tojagul la ubbi koogul diine am fu ju wér nañ ci kañoom bañ ñëwee fekk nañu booba arab yi dugg si nañu ko sax jaar ci petite côte bi mooy ci ay boori mbuur jiwaalo foofu la tubaab yi di jëkk a wàcc buñ fa wàccee di naxanteeg séeréer si di leen joxi dund di leen joxi boo seetee sax bati ndax histoire de su xamee sax ci ay baat baatu sangara fii mu ne foofu la jógee sangara mu ngi jógee ci Jean Gara Jean Gara mooy Jean ñëw ndax booba séeréer su ñooy def suñu séenee toit bi ci biir géej bi di fecc naan jangara jangar te lañu yàkkamtee gen du dara lu sàngara suñu leen toit bi donc daal fi tàmbali ñoom it indi fi seen i ponkal yoo xam ne dañoo ñëw di samp seen diine indi ku mel ne Anne Marie Jaboy mu taxaw di dugg ci néew doole yi di leen joxe dund di leen joxe yëre di leen jox yoo xam ne sax xamuñu ko woon ngir bëgg ñu doon catholique l'islam di xeex xeex ku mel ne alaji Umar Futi ku mel ne Cheikh Ahmad Tidiane Ba ku mel ne Maba Jox mi ma tudd ñoom ñu ngi wet seen jàmbaar toit bi dem ba ci biir ñu bëgg nag l'islam bi sax dañu ko fi faagaagal ba mu jeex daal di indi fédéral bi ci 1854 fédéral bi mu ñëwee 1854 la mu jëkk tàmbali mooy dafa song alaji Umar xeex ak moom xare bu ñu wax xare géemu gaño ko ci 1857. dellu xeex ak moom Médine gañe ko 1858 dellu xeex ak moom Matam 1859 gañe ko Alaaji Umar moom fi la génn réew mi gàddaay daal di dem fi ñuy wax Kaarta Kaarta nag jamono yooyu ay xërëm rek lañ daa jaamu ab buur bambara bu ñuy wax Daamon nga xam ni ay xërëm la amoon Alaaji Umar dugg fa rey ko xeex ak moom rey ko day Daamon so dagg xërëmam ya teg fa doomam ji ñuy wax Ahmadou Seegu daal di jàll fi ñuy wax fi ñuy wax euh, euh, euh, nu mu tudd mooy mooy fi Guinée fi Guinée nekk léegi moom laay fàttali nu mu tudd si Niamey ak du dugg Niamey ba mu fa duggee daa defee fekk bu pël bu ñuy wax Hambo Dejo Ba kooku it xeeru la daa jaam kooku it Alaaji Umar a ko xeex rey ko dagg xeeram moom ya teg fa doomam ji ñuy wax Macky kon moom tam ku liggéey la ci wàll boobu ndax l'islam fii mu ne fii toll nii li ñuy wax ay Mali ay Niger ay Burkina Faso muy Haute-Volta réew yooyu yëpp fii mu ne daanaka euh, li ci ëpp ndax am na ci loo xam ne El moo ko fa yóbbu waaye am na itam loo xam ne Sidi Maxtar Kunti yu moo ko fa dugal su mel na Niger ci jarma-jarma yi foofu Sidi Maxtar Kunti yu moo fa yóbbu l'islam ba tey ñoom it ñu meññee ci lislamu Sénégal jàll ba foofa ci seen liggéey kon mën naa ni euh, l'islam ci Sénégal moo moo moo moo dugal l'islam ci Afrique yépp ndax mag ñooñu nga xam ne ñoom mënuñu woon a sore ndax yu bare bare tax na mënuñu woon a sore ndax benn ay demukaay yoo xam ne doon nañu mën a dem ba sore sore sore ci biir Afrique amuñu ko woon ndax fas lañu yaakaaroon te fas am na foo xam ne mënu foon a àgg benn ndax sorega ñaar ndax itam barab yooyu am fa ay xeeti jaww ak ay ndegment yoo xam ni tey fas fa dugg doo fa mën a dund yàgg ku jóge itam ci réew yi man suñu suy réew yi doo fa mën a dund yàgg moo tax boo dee xool ñoom ci Sahel bi rek la ñoom li ñuy wax Sahel muy diggante ay Mali ay Niger ay Burkina Faso ay Côte d'Ivoire weesu ñoom foofu pour l'islam weesu foofu dëgg dëgg dëgg pour l'islam weesu foofu dëgg dëgg dëgg mooy bi mu Rasuul ñëwee tubaab yi jàpp ko ni ñu ngi koy sànki te fekk na boobu nag ñu ngi koy dimbali ci mu àggale ji lislaam mu àgg bi doon ndax lépp organisation yàlla la te yàlla moom rek moo mën a organiser wa makaru makra la wallahu xayrul maakirin kon ñoom ba ñuy def seeni plan pour faagaagal lislaam pour rey ko yàlla itam am na ay plan boppam euh, lislaam ci Sénégal dox gi nga xam ne gii kon euh, dox na ko Euh, ci tënk ndax am na ci kii yaa développement yaatu yoo xam ni xëy na euh, buñ ci duggee moom dana fi euh, jotaay bi dana yàgg lool waaye ci tënk l'islam ci Sénégal daanaka ci noonu lay dox ba bi muy agsi ci dix-neuvième siècle mooy bi nga xamante ni ngir am beneen forme l'islam boo xam ne bii dañu koy war a dëgëral doxal ko am na ñuy wax naan am na ñuy wax naan euh, maanaam ndax léegi mag ñi fi jiitu woon daan jàngi alxuraan yore lislaam ji am nañu mérite gannaaw bi ñu gisee li fi Xaadimu Rasuul liggéey ak équipe am bi nga xam ne ñu ñu waaw am nañu mérite ndax mérite bi ñu am ba ca jiitu mooy téye gi xam ne ñoom téye woon nañ ko seen dënd alxuraan ba Sëriñ Tuubaa fekk ko fi ak ñi mu àndaloon ndax mag ñooñu su fekkoon te yaabu sonn nañu kon laata ñu ak ci Serigne ak ñi mu àndaloon di liggéey kon dana fekk l'islam ñu rey ko Sénégal bu yàgg waaye ñoom nag ñoo fi nekkoon di naxanteeg di moraliser ak a def seeni pexe bay dundal l'islam bi dëgg la bu ñu nee l'islam da joo xam ne ci wet sax xajamoon na itam teewul nag rek l'islam ngi foon te ñoom ñoo ko fi téye di ko dundal lu ñu mën a maslaaj tois yu maslaaj ñoom lu ñu mën tama saag ñoom ci biti dem ba dugg ci seeni i biir kër ak seen i biir néeg def ko waaye ngëm gi ak pas-pas moom mosu fee ba ni sëriñ bi ñëwee fas yéene nag moom ni mooy leeral tool bi mu set te loola it loola it am nañ ko ci ay kii yu bare ndax buñ demee ci ki nga xam ne tey ci yoon wi mooy suñu historien tey boo boo dee xool mu Moussa suñ Moussa mi ngi wax ni dogankante dem nga waral nasaraan te kon billaahi ñëpp di niiraan li dellu di wax naan lisaan lisaan di jooy yëkkat ba mu indee jamono jooju nam meloon ba it koy tëj nii lisaan di jooy yëkkat ba giñ di gàddaay ci soowu jant fépp mel ni làmbaay kon nga xam ne sëriñ bi bi muy ñëw fekk na dëgg la a ngi fi installé wu na nit ñi nekk na ci nekk na ci euh, euh, mentalité yi maanaam ci xel yi ak ci xol yi waaye nag dox dox gu dëgg ga war a dox tege ci yoon nga xam ne loolu moo law ba agsi ci ñun nii ci ñun nii booba amagu fi woon loolu kon mooy nekk li nga xam ni moo ñuy permettre moo ñuy may ñu dugg nag ci kon euh, Serigne Touba fi mu agsee ci euh, seenu lislaam ak itam taxawaay bi mu amoon di ko dox ba li mu taxawal lépp li mu samp lépp mu samp ah léegi nag ni ma ko waxee ci bi may tàmbali eh, di ubbi waxtaan bi sëriñ bi di waxtaan ci moom ak di waxtaan ci ay ndamam njëriñ li mu am mooy ndaw ñi seen bopp kenn ku ci ne xam ni fii mu ne toll nga foo xam ne fii tey loo bëgg ci sa bopp soo amee possible bi ak dox ga mën nga koo am ndax dañu ni ay gune genn te gune nag wala dafa wax ni li tax ñu ne gune mooy lu nekk la lu nekk ndax gune moom mooy lu nekk mooy lu nekk rek ndax gune mooy màgg doon président de la république gune mooy màgg doon mbërum gune mooy màgg doon alkaati gune mooy màgg doon gendarme gune mooy kenn ku ci nekk nag li ci ëpp doole ca sa pas-pas fa sa pas-pas tool rek ak la nga bëgg ci sa bopp nga teel a jóg ci yoon wa moo lay yóbbu kenn ku nekk ndax soo ni man kat mënumaa weesale sama bopp lii doo weesu loola ndax diggante yàlla ak nit ki moom ndimbalam ci lu baax mooy nañ ko def mun la ay ñu ko def mën naa ko mun la ay ñu ko def ko mun la ay ñu ko loolu la wolof di wax ni yàlla yàlla bay sa tool kon yéen ñii di ndaw euh, xëy na sax ñun ñi nga xam ne mag lañu mën nañu ni lu bare bare day rëcc ci doo mën a dellu siwaat di ko jubbanti ci sa taxawaay wala ci sa toogaay waaye nag gone goo xam ne gi yow fii mu ne say at ak bul fenn da lay wóor ni positionné nga foo xam ne fii tey képp kuñ la koo xam ne jox nañ la ko comme royukaay ci àdduna soo dogoo am pas-pas ba bëgg a mel na moom soo àggul fa mu àgg itam da nga sore ci yoon mu doon dox ba àgg foofu mu àgg kon ci euh, tomb yooyu moom laa bëggoon a duggee ci euh, sëriñ bi li nga xam ne mooy contribution gannaaw bu mu ñëwee ci lislaam sëriñ bi nag bi muy dugg ci seenu lislaam seen seen politique bi bu lislaam yàlla da ko jëkk a jaarale ci saayir ndax ñun baatin bi mu xamuñu ko comme yàlla waaye nag ci saayir yàlla da koo jaarale fépp fu war a jaar rek pour am tàggatu liggéey bii muy def yi ëllëg mu mën ko ndax da ngay seet koo xam ne kii juróom-ñaari at juróom-ñetti at nga gàdda ànd ak sa baay ngeen di dox ak booba xuru mbàkke gi di njakkan gi ni mu soreantoo ak fa poroxaan nga toll ci at yooyu ñu jàpp sa loxo di dox jëm ak yow foofu te tey nga seet ni da am sa doom joo xam ne suñ jamono ji am na fukki ak juróom boo ko bëggoon a yónni fii nga xam ni ñaari kilomètre dong la naa loolu mënuma ko dox jox ma paas sarak wala ma def naa kon moom juróom-ñetti at mu def sacrifice boobu ànd ak way juróom ba mu demee lañ doon wuy ji ab xare maanaam jihaad la kon mu daal di dugg moom ci nekk gone daal di ci ci saayir daal di dugg ci e, maanaam atmosphère du jihaad ñu ngi ñu ngi fexeel waa noonu sàngam nee na dana ñëw muy déggu nañu koy fexeel ak matukaay yi ñuy jël balaa ñëw wala war nañoo seet dëkk sàngam waxtaan nañu ñu dugg ci diine ji loolu mu du ko teewee di màgg ak moom booba ma bay daanu ci somb ci 1867 Amma Ba Jaxu mu ngi daanu somb ci 1867 ci jaxaw ba mu daanoo foofee Lat Joor bëgg kon ne xare ba waa Kajoor yi ànd ak moom ni ko yow kat maanaam lislaam taxuloon a jóg da doon xeex toit bi ba ñàkk sa nguur dem di wuti doole ca ba mu ne la toogal jàppaleñ ci lii ñuy samp bu sampoo ñu jàppale ci li nga bëgg ànd nga moom nag ci ngor ak taalibu bu mat sëkk ba suñu borom dogal na ci moom lii mu dogal ci moom kon nag continuer yow ba sa bakkan des ci ngay dellu Saalum te boo delloo Saalum mënoo koo jiite ndax ñooñee nguurug lislaam lañu yor te yow ab caddo la kon sa waru gar bu topp ca la ñu ne la jor ca la joyeen ci ay laabam daal dem kokki kan ma jóg ba muy dem kooki kër ma jóob nag dafa yóbbaale sëñ Mor Anta Sali ndax la tax mu yóbbaale ko itam mooy ba muy door a dem Poroxaan ba muy door a dem ca Maba da ko noonu bëgg naa nga boole maag sëriñ boo xam ne bii ëllëg su ma jotaatee sama nguur ca Kajoor moom laay teg ci cent wet muy nag ki may jëkk di xelal di ma digal bala maa def dara laaj ko bala maa def dara tàggu Maba daan ko wax ni ko eh, Momar Anta Sali mii day ak ragal yàlla am doy na ma ak xam xam-xamam it doy na ma bés booy ñibbi di dellu kajoor boo jëlaatee sa nguur moom laa lay boole yàlla def ba mu wàññi ko kon ca somb di ñibbi kóllëre googee ñoom ñaar ñëpp ñu sàmm ko Mamour Abdou Sali ànd ak moom Lat Joor ànd ak moom ñu dellu kajoor ba ñu demee fekk na moo am France France événement am fa boo xam ne bii dafa am jeexintal fii ci Sénégal muy booba ki ñu wax Napoléon II moo fa nekkoon buur léegi nag guerre bi nga xam ne dafa amoon ci diggante Prusse ak France Prusse mooy Allemagne léegi te Bismarck jiite woon ko guerre booba ñu gañe ci France buur ba daan moom Napoléon mbooleen koo xam ne day gouverneur bo day gouverneur français boo xam ne dañ laa yu ci colonie yi ngir ngay jiite nga xam ne moom moo la fa yabaloon wala ay nitam dañu laa daal di woowaat nga ñibbisi ndax républicain ñoo toog place am moom buur mu daanu France li ñuy wax troisième république moo daal di taxaw républicain yi nag daal di falaat seen gouverneurs yi bopp gouverneurs yooyu ñu yebalaat ci colonie yi ki ñuy wax Vallière ci la bokk moom lañ fi yebal le gouverneur Vallière ci 1870 fekk na jamono ji Lat Joor demee Saalum toit bi seet nañu ba xam ni Kajoor kilifa moo ko mën a jiite goo xam ni ndax ajoor ajoor dañoo dëgër bopp boo xam moo leen mën a dëgg digal ñu def moo leen mën a tere ju baax ni ñu won leen ni leen ñii seet amu leen koo xam ne dafa nekk seen kanam di kilifa koo xam ne dañu koo nangu nangul ko du ngeen leen mën a yilif te loola sax feeñoon na ñoom ba ñu door a dugg ci réew yi toit bi ba ñu door a dugg ci réew mi ki ñuy wax René Caillé nga xam ne moo fi jëkkal ñëw di explorateur René Caillé moomu gannaaw nit ko weex la woon déggantewul ak réew mi ay làkk ngir mu xam aaday réew mi danaan solu colu mu naaf di dugg ci biir nit ñi di dugg ci dëkk yi fu mu mës ñëw itam day ñaan barca maanaam sa loxo mu ñoo poignée ca la ñuy dundee su ko saxee di yëy am na benn poème bu Victor Hugo xam ne ko mokkaloon moom lay bind mi ngi mel rek tey jii yow moo xam da ngaa di tàmbali baqara ca kaw di bind di wàcc di sàq mi fu lañ ci bi jeexe nga arrêté foofu moom noonu la doon natte réew mi nit ñi seen xel fu mu toll askan wi bon fu seen xel toll wax nañ ni bi mu demee Petite Côte gi xam ne bi ñu ñëwee woon fu lañ jëkkee te mu wax leen lool ba mu fa demee maanaam euh, kii bi nga xam ni nga xam ne bind na ko li nga xam ne bind na ko ci euh, barke bi ñu ko joxoon mu yëy ko ba mu demee Kajoor ba mu ko joxee dugub suuna ndax fekkoon ko sànni ñu ko joxoon mu dugub ju jooju ba mu demee Kajoor def ko dugub suuna bind na ñett yoon lu gën a gudd loola barke ba door a jeex ci gimiñum lañ ci wax mu daal di cee xamen mi ëllëg fii ngay door nit ñi fi nag ñoo gën a ndax li ñuy dund moo gën a dëgër waaw analyse boobu la ñu maanaam da koo jaar ci gi nit ñu ne askan ñu ñu ne fa ñuy dund lañuy ñuy mën nga caa jaar ba xam seen bopp fan la war a toll seen seen mental ndax maanaam nit ñi bopp bopp yi fees lañu wala feesul wala ndax ñu dëgër bopp lañu wala ndax ñu nooy bopp lañu loolu lépp mën na su ko ci xam kon tool yi moo tax ba nga xamante ne nangu nañu dàq nañu jëkk nañu dàq Lat Joor mu dem Samba Yaay Demba Sukka lañ jëkk a teg essayé ko pour domaine du Kayor nit ñi déggaluñ ko ñuy remplacer Samba Yaay teg fa Samba la ko jëmbooj ba tey nit ñi topp ñu ko nañu ko waroon toppee ndax ay am ñu ko topp am ñu ko topp ñu doon waxtaan nag ak ñi leen doon xelal ci réew mi ñu leen Kajoor daal Lat Joor ak ko mën a yilif ndax Lat lu ñu bëgg Lat Joor Lat Joor moom nit ñoo ko fi tegaloon seen bopp dajanteeg booba Lat ñibbisi na kokki kër ma jóg Valère yónnee ca moom ni dafa bëgg waxtaan moom ñu bokk defaat waxtaan loolu lañuy wax ci tubaab ci histoire le traité de 1871 mooy jubóob 1871 bi paa bi daal dina bàyyi Lat Joor mayaat ko mu jëlaat nguuru Kajoram waaye moom it ca la mu siñanteeg ñoom eh, muy këru tuut kërub cees kërub sàkkal ak it gannaaw bu ñu fi amee ñetti kër yooyu ñu may ko mu may leen ñu lëkkale seen ñetti kër yooyu ak raaj gannaaw loola it ñu laaj ko téeméeri xale ci waa Kajoor yoo xam ne noonu dañ leen di jàggal ngir bu ñuy waxanteeg ñoom bu ñuy waxanteeg ñoom ak di jëflanteeg ñoom mu yomb loolu nag Maajoor Njaay mi nga xam ni daal sampalaat joor moom la ko tubaab bi jëkkoon wax bañ fi ñëwee mu bañ ndax dañoo ñu wax ko ko mu ne mu dajale waa ne mu dajale ñooy bëgg wax leen tubaab bi ñu bëgg ñu rafetlu ko da ko ndax ñoom day eh, koom lañu fi indi ak dundin woo xam ne xamuñu ko woon ak itam dëgg yàlla xéewal rek lañu fi indi mu leen ma de kon bokk ma ak yéen xalaat. ñu ne ko waaw mun leen gan bu ñëw sa kër ni la moom wutu la jàng saw làkk waaye ni la jox ma sa doom ma jàngal ko sama làkk soo ko joxee sa doom ëllëg dafay koy xamal boppam mu umpale boppam mun leen kon temps bi su ngeen leen joxee téeméer daañu leen xamal seen bopp gone yooyu nag umpale seen bopp ak seen cosaan loolu nag fii mu ne moo dal Sénégal fii ñu toog fii ndax Sénégal bu fii ñu toog damaa ne ci école boo xam ne damay jàngal ay xale yu jàng arab ma ne di wax ni Sénégal di ko tardé ñaar ki jàng arab ba am ci ay lijaa di bëgg a doonub te du ñuy arab ki jàng français ba am ci ay lijaa soo mokkal ko day daal di bëgg a doonub te du ñuy tubaab kenn ku ci ne da ngay sa cosaan te fa nga bëgg duggi doo fa mën a dugg mukk ndax gannaaw yow nit ku ñuul nga wolof nga ci réew mi nga dëkk boo toogee ba xeeb sa der bii xeeb sa askan wi nga bokk bëgg doon ak bi itam tubaab yi moom soo nekkee ñoom ci kaw ci kaw saa yu nii daañu la wan ni la fonk nañ la teg nañ la fu kawe nangam nang waaye saa yooyu dañ wanee gannaaw ñu golo buy golo buy nit nit rek lañ lay jàpp golo yi nit nit yëpp de moo ci gën a niru nit lañ lay wax golo yëpp de moom moo ci gën a nit arab bi du yàgg yàgg yàgg mukk fi mu ne ba ak loo dégg-dégg làkkam loo xam-xam aadam ak cosaanam fekk si ko ci du yàgg mukk nag ba mu defee naw kon ñun loolu ñu farre te loolu maa jooju Njaay ko ca ba toit bi jëkkee def proposition boobu la ñu coup d'état ko samp Lat Joor Lat Joor gannaaw bu mu ñu wax ko loolu mu nangu ko siñeenti ko toit yi nangu may leen kër Pout kër Cees ndax maa jooju njaay newoon na leen fuut mooy buntu kajoor soo jógee sow sàkkal mooy buntu kajoor soo jógee bëj gànnaar soo jógee ndar Cees mooy xolub kajoor kon nag may ma may ma néeg ci sa buntu kër may ma néeg ci sa diggu kër may ma néeg poot ki la ko wax soo amul xel da war a xam ni dalaa bëgg a gaw te bés boo jógee mu jóg yow sa sa loxo du gannaaw moo dëkk ci moo mi ngi dëkk ci sa bi dëkk ci jëlëg gi dëkk ca wàll ñu weddi ko ànd ak Lat Joor Lat Joor signé bi loola ba ñu ma ba ca biir ba ko wàññi bu géej gi weddi ca loolu la ko weddee ndax dañu ko wax ni ko yow kat teg bi yëpp sa avantage su bopp dong la ñu ngi signé suñu avantage ndax da ngaa taxawee man danaa ci dugg ànd ak téeméer nit te duñu fay da wax ni feeg téeméeri at sa gannaaw ku bokk ci sa askan dana ci dugg te du fay dangaa wax ni dangaa wax ni dangaa wax lépp jëm sàcc boobu ca lañu ko weddee ba tax 1886 ñu ne ko léegi toit bi da dal ci seen kaw weddi lii ñuy def wala defoo ko ñu folli la teg ci keneen sant ko mu def loola ñu ànd ak moom foofu la mu ak ñoom ki nga xam ne nag moom dund na dund na euh, Maba Jaxu Ga Poroxaan ànd ak Lat Joor ñëw Kajoor Lat Joor sampal bàyyam Mbàkke Kajoor mu nekk fa di xam li xew lépp ci réew mi ci wàllu toit bi ni jéem a dugg ak ñi ñuy not ñi nga xam ne not bu buñ la ñuy xeex ñoom fu ci ne taxee ñu fa def mu xam ko moom mu Serigne Touba moo tax ba mu taxawee dafa daal di indi stratégie bu bees ba mu taxawee ngir xeexal lislaam moom ngir xeexal lislaam dafa xam ni ñii am nañu ay jumtuwaay yoo xam ne ak pexe yoo xam ne yi su fekkee dana la sakk ca pexe yooyee eh, du mën a am ndam. te mag ñi doon xeex tubaab bi itam dañoo am seen xalaat dafa sarawu doon waaye moom gannaaw ñoom mbooleem li ñuy xeex tubaab bi tubaab liggéey jaayam xam nga noonu boo xam ne yaa mooy tëgg gànnaay bi ngay xeex ak moom faaw nag xam ni denc gànnaay goo xam ni moo mën sa gànnaay goo yow nga jaay ndax su la jaayee fetal jaay ay bal ma nga denc kanu fetal boo ko tiiree benn nit nga mën a jam yow moom mu tiire kano daaneel ñaar téeméer bi mbaa ñett téeméer bi sëriñ bi nag loolu lépp moom xool na ko ci saayir ba xam ko booleeg nag li ko yàlla defal ci baatin mu door a taxaw nag samp yoon wi nga xam ne tey moo mën a yóbbu nit ci mu am ndam ci li nga xam ne bëggoon na ci am ndam ba mu jógee itam dafa am jikko yu mu làmboo dafa am jikko yu mu làmboo ndax dafa tudde boppam xaadimu rasul xaadimu rasul nag bu dee ci toit bi ñu ngi koy indi la serviteur du prophète maanaam jëwriñu yonent bi moom lu tudde boppam gannaaw dafa tudde boppam xaadimu rasul di le serviteur du profet li ko tax a nekk xaadim li ko tax a nekk serviteur muy jikko yi nga xam ne moo ne ci moom ba mu nekk jawriñ ju mat jëwriñ moom laa bëgg indi ci tënk ba kenn koo xam ne kii bëgg ngaa am di koy jëwriñ nga nga xam ko nga xam taxawaay yooyee nga xam ne moo la ca yóbbu yooyu nag man ci ni ma ko indee sama gëstu juróom-ñeenti juróom-ñeenti tomb la yoo xam ne bu ko fukkeel mooy mat mooy indi mooy mooy indi ak mat ci boppam dama koo jël nag ndax euh, waxtaan wi ni ma ko jàppe sax bi ñu ma ko waxee euh, ak bi ma ñëwaatee fii ni ma ko fekkee dafa am tuuti wuute ci biir ndax Fallou Mbacke ñaŋ mi fi yabaloon moom dafa waxoon ni ma ñooñu ku leen waxtaanal ci lislaam ak ci sëriñ bi ci français lañu bëgg waaye bi ma ñëw ba fii laa xam ne demewul noona ma ni kon danaa ko soppi ci kaw ni nga xamee ni rek mbooloo ma fay teew ñoom noonu lañu bëgg ca la ñuy mën a déggoo itam ak man ah kon noona ma jëkkoon a natt nga xam ne boo jógee it moom baatu xaadim bi ci boppam dama ko indi ci français muy serviteur di jawriñ moom laay wax eh, ndaw ñi nga xam ni dañu fee ne kenn ku ci ne bëgg am jikko yooya bëgg xam jikko yi nga xam ne tey booj ci dee dox ëllëg soo àggul foofa itam da nga raw say moroom ci lu bare moom laa bëgg indi dama ko jël nag euh, muy serviteur bi ki nga xam ni mooy jëwriñ bi nga xam ni bu dee ni es euh, bi bu doon ni tey ci arab sat bi la wax di serviteur dama cee génn ni Serigne Touba dafa nekk li ñuy wax sauveteur sauveteur mooy ko xam ni dafa dafa dafa dafa ramm aw askanam nekk itam serviteur li jëwriñ ci yonent ndax loolu moom moo ko waxal boppam moom moo wax ni wa an akuna shafi'an li qawmi wa an akuna xaadiman fi dawm kon moom moo définir boppam ni dafa nekk ab ramkat ci xeetam nekk ab jëwriñ ci rasulullah kon ñaari tànk yooyu yëpp taxawe na maanaam loolu nag ci tënk mooy dafa nekk ci ittewu ñeneen ñi maanaam ittewu boppam dong newu ci woon dafa nekk ci ittewu ñeneen ñi ngeen xam ni kon àdduna bare na lu ci doomu aadama yi am la la koy may mooy ne ci ittey nit ñi waaye kenn ku ne su fekkente ni reer bi ngay def sa biir rek ak añ bi walla looy looy sonn lu ne sa bopp tax nga di ko def kooku moom mën laa yóbbu fenn nit la lay may nga am lu say moroom amul mooy dangay ngay yeew sa bopp ci soxla si mbooloo suñ tubaab loolu la defoon ndax ku ne xam na ni amoon na melo woo xam ne wii ci bind amoon na euh, pëstéef goo xam ne gii dogg goo xam ne gi ci jaamu yàlla bu fekkoon ne boppam rek ko tax a jóg du sonn kon du génn gudd këram jàpp gi ñu ko jàpp di yóbbu di wëndeel ci àll bi fu nañu ko fa yóbbu loolu kon doon na ci mucc waaye nag taxaw gi mu taxaw nag ni damay xettali sama xeet damaa bëgg yóbba damaa bëgg jàll jàllaale ñu bare damaa bëgg a defar ñu bare loolu nga xam ne kon dafa nekk ci service su nit ñi dafa nekk ci ittee nit ñi ci la ko yàlla maye lu mayul kenn kon ngeen teer a xam ni ndeke bokk na ci lii maye martaba te nekk ci ittee nit ñi te yàlla rek tax nag bul ni danaa ci nekk ndax ma am lii wala ma am lee waaye da nga ci ne te yàlla rek tax gannaaw gi sëñ Tuba e bi ci serviteur éducateur la maanaam ab ya yaraatekat la ku daan yaraatekat la koo xam ni kii day xamal day dana jël nit ñi di leen teete ba yóbbu leen ci ñu mën ràññee lu baax ak lu bon. di mën a taamuy def lu baax bàyyi lu bon kon itam képp koo xam ne kii bëgg ngaa yor ji koy ji koy sànq ji ko koo xam ne kii da ngay jàll jàllaale nit ñi yeete googu nekk éducateur da ko def da nga ne koo xam ne da nga jàng ba géeju ci xam-xam yépp wala ba du ko itam mën koo xam xamle ndax loolu ndax ñaar yooyu ñoo ànd fexe ba sàkku xam-xam ba luñ la laaj ci sa diine ci sa liggéey dunde nga mën koo wax waaye yépp nga mën koo xam xamle Serigne Touba nekkoon na itam li ñuy wax rénovateur rénovateur mooy am mu ko koo xam ne dafay day yeesal fekk lu ràpp nga di ko yeesal ndax wax na ko ci xasaay itam wa sunnatuhu insha arabi ubayyin kon moom dafa ñëwoon ngir rénover mënoon naa ñëw mokkaloon na alxuraan nag om mag ñu fekkoon mokkale woon mënoon naa ñëw nekk sëriñ daara ñu bëtt alio ju rëy rugal ko ko ci tànkam fu mu jaar ak ñuy barkeelu ca wati di naan fi ab kan fóoree fa jaar di ko yóbbul ay àllarba ak i dibéer defu ko dafa ñëw yeexal toog ba jamono mu woote ne ku fi ñëwoon ngir lii ak laa mën ngaa dem seeti feneen man leneen na mu tax a kon rénovateur la mooy nit koo xam ni da am objectif maanaam loolu daf lay won ne nit day am day am jëmu day am fu mu jëm su ko defee nga woo nit ñi ñu ànd ak yow ngeen jëm ca loola waaye doon ne koo xam da ngay wëndeelu rek wala li nga fekkoon da ngay toppaat sa loolu di ko déedéet da ngay yeesal indi sa contribution ci société bi. Sëñ Tuubaa nekkoon nag koo xam ne itam vin bi ndax serviteur la ñu wax vin bi mooy koo xam ne day valoriser les résultats et les relations maanaam tey kenn ku ne ci ñi nga xam ni daf leen a defar ku ci nekk daan na euh, toppatoo sa liggéey fu mu toll di xam la nga cay def. di la ca njukkal di la ca waaw góoral mu gën laa sawarloo ca la ngay def kenn ku ci nekk it fexe woon na ba sa digganteeg moom mu doxale ci loo xam ne lii defe nga ni woon yow ci sa bopp yaa gën a jege Serigne kon bépp nit am cër ci nit ñi itam war a xam ne jikko jooju war nga koo am jikkoy nit ñi li ñuy def di ci sonn te yàlla tax nga nga wan leen gis nga ko bu leen ko xeebal loo leen ci mën a doole leen ko doole leen ko ca te itam nga wan leen ni yëg nga leen ndax yëg googu itam lu am solo ndax nit soo ko yëgee rek nit amul lu dul boppam soo ko yëgee rek jox nga ko defal nga ko lépp gannaaw loolu itam valeur bi Sëriñ Tuubaa incarné bi mu incarné mooy intégrité maanaam jub istiqaama jub ne koo xam ne kii li muy li mu li muy jàng da koy jëfe ndax xam-xam xam-xam fii mu ne dafa bare am na xam-xam boo xam ne bii nit ki mën na koo jàng ba mu fees dell ci boppam te bu jógee di jëf leneen yàlla na yàlla musal ci loolu xam-xam bi am njariñ nag mooy xam-xam bu baax bi nga xam ne bii yaa ngi koy jëfe bañ a yore ji koy téere di digle cangaay te doo sangu kon lépp loo xam ne lii gëm nga ko gëm nga ko te itam jàpp nga ko ci xam-xam di ko xamal nit ñi bu ñuy bu ñëwee sa kër nañ la fekk ca loola Serigne Touba loola mooy waaw kon sëriñ bi loolu mooy intégrité bi nga xam ne bi jub gi nga xam ne gi wanoon na ko nit ñi nga xam ni li muy woote soo demee da ko ci fekk ba mu mat ba mu mat sëkk ndax bu dee julli la moo dax a julli ñëpp bu dee ni wor la moo dàqoon a wor ñëpp bu dee ni dimbali nit ngir yàlla moo dàqoon a dimbali ñëpp ngir yàlla lépp loo xam ne lii lu lu lu mu daan santaane la lislaam di ko santaane ndax moom mboolem lu mu santaane mooy lu lislaam santaane mboolem lu mu daan bañ mooy lu lislaam daa te mboolem lu mu daa santaane soo demee ca moom xam ni ma ngi koy defee noo xam ni kenn mënoo ko ni kon nit ki itam li ngay def muy dëgg ci yow nga incarner valeur yi nga xam ni yaa ngi koy wax loola it bokk na ci li nga xam ni dana tax dana jiital nit ci kanam Serigne Touba nekkoon ni tee bi ab travailleur bi ab liggéeykat bañ na ko ba gannaaw jaamu yàlla liggéey la ci sa sëriñ ba ci sëñ Mourtala mii fi jóge bëgg Demba Ndiaye bu mu sànni def yi. du ca weesu jaamu yàlla ak liggéey du ca weesu loola ndax Sëriñ Tuubaa loolu la digle woon jaamu yàlla ak liggéey kon gor su bëggee moom boppam day liggéey gor su bëggee moom boppam day nangoo liggéey waaye soo nanguwu la liggéey sa morom dana nii wala ca gor bëggee moom boppam day nangoo liggéey ndax sëñ Abdoulaye di wax ni am soxla faj ko te diisoo kenn diyaarewoo kenn jar nañ liggéey ci naajo bu ñu teggee la kon sëñ bi loolu la xamoon moo tax nit ñi mu liggéey loo leen jamono jii nag li ci indi jafe-jafe lu bare bare bare surtout ci diine ji bokk na ci bëgg a tedd te danga woo liggéey nit soo bëggee tedd da ngeen koo liggéey sëñ Tuubaa loolu la ñu xamal loolu daa dund ñi ko daan toppit ci yoon leen daal te ñaq jariñu Serigne Touba nekkoon na itam expansionniste mooy koo xam ne kii eh, li muy indi yamale yemalewu ko ci famille am yemalewu ko ci askanam yemalewu ko ci xeetu wolof rek waaye képp koo xam ne kii daan ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu message Serigne Touba concerné woon la ndax bu ko gouverneur wooyee 1916 ba mu ko invité ca ndax dañoo wax ni dafa dajji yére attaaya yi ak yëre kafe yi ñuy war a attaaya ak kafe dañ ko daj ci kees muy yu bees sàq caq ñu génn ay paquetu warga yu bees ay boyetu kafe yu bees suukar yu bees lépp dafa bees ni ko lii ñun dañu ko tudde visite de courtoisie ku ñu amal jàmm dañu koy def ak yow léeg-léeg bu ko defee nag suñu xeeti naan yi gën a for lañ lay terale te yow ko mbokk ñu diine yi ñu jëfandikoo doo ko jëfandikoo moo tax kafe ngi nii suukar a ngi nii wargaa yi nii ay yére yu bees nga ni seetal ku la doy ci ñi nga àndal mu tàngalal la ci café wala warga sëriñ bi wax ko ne ko baax na yooyu suukar dafa bokk ci yi nga xam dañ ko jaayante nag ak sama borom boo nekkee ci géej gi waxal sa soxla ba mu ko ne waxal sa soxla googee gouverneur laaj ya mu doon laaj bokk na ca mënu ko ñan lañu mën a àtte ni ñoo bokk ci yow sëriñ bi ni ko képp koo xam ne kii yaa ngi wax ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu rasuluhu ci man la borom la ko déedéet loolu mënu koo gëm ndax am na ñoo xam ne ñii lii ngay wax daan daañu koy wax te ñoom ñoo doon ñëw fii ci ñun di ñu jaxaseeg yow ñoo xam ne ñu ngi wax ashhadu an la ilaha illa te ñoom bëgguñu woon yow nga nga ñibbisi dañu doon wax naan kii bu ñibbisee day jaxase réew mi da ko yàq fexe ren ba dafa faat kon soo ma ne ñooñ ceew lañu bokk duma ko mën a gëm Sëriñ Tuubaa ni ko xëy na kon su fekkee def nañu loolu seen gàtt xelal leen ko yóbbee waaye nag ñooñu dañooy seen bokk kon Sëriñ Tuubaa message am bi yemalewu ko Sénégal yemalewu ko Afrique yemalewu ko fenn maanaam message universel kon moo tax ma ne expansionniste la maanaam koo xam ne kii dafa kaasatan bi nga xam ne moom la suñu borom wax Muhammadu Rasulullah ni yónn ko ci loolu moom it ci loolu rek la taxaw ndax fu Rasulullah masa rek tànkam teg na fa tànkam Serigne Touba nekk na itam ci unificateur muy koo xam da doon da dajale nit ñi boole leen fekk ay mbokk yoo xam dañoo réeroo woon mu fexe ba ñu gisewaat réeroo ba nekkoon seen diggante dañ ñu booroo nekk benn foo gis taalibe murid yépp fi mu ne benn lañu nekkoon na koo xam ne itam du toppante ay tooñ ndax kon ba nga toit bi dellu amoon na bu baax a baax pexe yoo xam ne moom la jël si ko fayu mboolem lu ñu ko doon def te du noonu waaye defu ko ba mu wàccee daf di jéggal naa sama noonu yépp ñaan naa sama borom na jéggal yépp kon nit tam soo bëggee mat day nekk koo xam ne kii dana jéggalaat ak di fàtte ay tooñ di jëlale ak di jéggale loolu dafay bokk ci jikkoy jullit bu bëgg ñu topp la maanaam wax naa sànq ku bëgg a ber sa bopp dem loolu yomb waaye ku bëgg nag ñu topp la moom dafa am melo yoo xam da nga ko war a mel kon bokk na ci melo Serigne Touba yooyu muy koo xam ne danaan jéggale xàmmewul noonam ak soppam suy joxe itam xàmmewu ca noon ba ak sopp ba ñëpp rek lay defal ndax xam na ni ki ko def noonu moom xelam a gàtt wala xelam tollu foofu mu def ko noonu waaye moom jàppee ko noon moom kon loolu it jikkoy sang bokk na li ci mujj muy ci. serviteur bi di air bi mooy regrouper maanaam dajale maanaam ab général la koy tax a mat général day saa su liidloo wala mu woote troupe ya mu yilif yëpp mën a daje Serigne Touba loolu fi mu ne da ko wone jàngal ko mbooleem ñi nga xam ne ay liir daañu war yu aju ci moom misaal mi ci gën a fës nag mooy mooy màggal ndax li tax màggal ñu dugal ko muy institution ci yoonu murid mooy waxtu woo xam ne su jotee fépp fu nit ne tey wuyoo ni murit nga sa xel nekk ci lu may fekk troupe ca Touba ñëpp fi dañ muy rassemblement des troupes mbokk yi gëjoon a gisee bokk daje fi am gi jàmm yi gëjoon gisee bokk daje fi am na ay sëy yu yàqoon daañu ko ci mooy a defaraat am na mbokk yu tasoon daañu ko ci defaraat kon loolu lépp fi mu ne mi ngi amee ci occasion wu regroupé troupe yi muy regroupé troupe ci màggana di occasion boo xam ne bii bépp kër goo xam ne gii samp na fexe na ba ñu am ba ñoom it am nañu idée wu am bés boo xam ne bii su jotee ku bokk ci kër ga da nga wuji wuji ca woote boo xam ne bii mënta ñàkk ndax woote boobu lislaam ko jëkk am muy aj Makka ndax aj Makka lislaam maanaam xew-xew bi ci boppam jëmmu dajaloo bi ñu fay dajaloo foofee loolu lislaam da ko fay fekk ndax musam la tuddoon jiitu listam am arab yi dañ daan daje foofee fi kaaba gi bu ñu bayee ba seen mbay jeex mu am waxtu woo xam dañu fay bokk daje ñoom ñépp ku ne amul nga fa sa xërëm fa ñuy dem di jaamu ji seen xërëm yi di yeex yeesalaat di fomp xërëm yeeg di ko defaraat defar ko lu na ay concours taalif ñu koy wax ay almuallaqatul akbar maanaam bind ay taalif yu rafet ku gën a rafet li taalif ñu wékk ko ci kaaba gi xoyee ko ci ay lettres yi wurus muy nekk loo xam ne lii lu rëy lay doon di succès bu rëy rëy rëy boo xam ne bii loolu lislaam da ko fee fekk ki ñuy wax Labid ben Rabia wax nañ ni gañe na ko ay yoonu yoonu yoon bi nga xamante ni lislaam a ngi taxaw eh, Sidna Umar wax nañ ni moo jël moo jël surat Rahman wékk ko ca wetu taalif ga mu taalifoon ba mu ko jàngee dafa rus ba wekki taalifam googee ni ki bind lii moo mën fop ki may xelal muy bind kon loolu nag ñu ngi ko daan def ci jamono yi xam dañ daan daje di fa arab giiru arab yëpp di fa daje loolu bi lislaam taxawee da koo walbatiwaat daal di koy dugal ci biir ne def ko muy aj mag ndax bépp umma bépp umma war nañoo am bés boo xam bi su jotee ca la ñëpp daje ñu waxtaanewaat seen seen mbir ma leen boole waxtaan waat eh, seen mbir ma ñu bokk loolu nag mooy màggal Tuubaa ci nun mooy occasion bi Sëñ Tuubaa di regroupé tur bi yëpp képp ku bëgg a doon jiitit fokk nga am loolu fokk nga am bis boo xam ne bii da nga ci dajale mboolem ñi nga xam ne yilif nga leen di leen digal ñuy def di leen tere ñuy baax yooyu nag su bokkee daje mooy kon ma limaat ko benn bi mooy nekk ci ittee nit ñi ñaareel bi nekk ab yarkat ñetteel bi nekk ab mujaddid boo xam da ngay yeesal ñeenteel bi nekk nit koo xam ne kii dangay ngay jàpp kóllëre juróomeel bi di nit koo xam ne kii maanaam da ngay am intégrité maanaam ak jub istiqaama jub te itam li ngay woote di nekk di dëgg ci yow bi ci topp di di di ab liggéeykat bi ci topp di nit koo xam ni kii maanaam ñëpp nga yéene jàmm ñëpp nga nga message bi ngay wax ñëpp nga ko waxal bi ci tegee di nekk unificateur di boole nit ñi ñuy benn bi ci topp di regrouper nit ñi loolu ku mu nekk ci yow nga mën koo incarner na mu ware nga door a doon nga door a doon li ñu murid murid nag maanaam su boobaa moom it murid moom it ak acronyme la maanaam murid dama wax ni mooy ki nga xam ni kii day nekk ab modèle ab royukaay yooyu su dajee cew nga doon murid murid nag miin bi m bi mooy model maanaam royukaay o bi mooy orthodoxe koo xam ni kii dootoo jàmmu xërëm dootoo jaamu lenn lu dul yàlla ndax Sénégal kat bari na fi ñu ñuy wooyee ñu ñuy wooyee jullit di leen wooyee sax sëriñ te fii mu ne nii dañuy jaamu xërëm te duñ ko yëg ndax xëy suba génn sa buntu kër jël ñetti doomu ñetti doom ji suukar def nii ci sa bopp e dong mu ñëw nga du ko am loola du lislaam te yàlla taxul nga def ko itam yàlla taxul nga def ko itam du lislaam wala xëy suba jël ay ceeba ci dugub bis fii kii door a génn dem loolu bokkul ci lislaam loolu lépp di orthodoxie orthodoxie mooy nga tege ci yoon woo xam ni yàlla yonent ba ak ñi mu àndal wala dina maaw te soo doon ne murid ci modèle nga doon modèle léegi orthodoxie moo ciy topp muy nit koo xam ne kii da nga yilif sa bopp ci wàllu ngëm ndax yàlla rek ngay gëm yàlla dong yéen a ngi muy doon mu doon sa buur da ngay nekk itam uti nit nit ku utile ku am njariñ ngir société bi nag su boobaa da ngay utile da ngay am njariñ ngir société bi. r bi ci murid da nekk ab référence maanaam ab royukaay mbooloo moo ànd yi dem dañ naan ñoom diw da ngay ci mbooloo de nekk fukki nit waaye dañ naan ñoom diw ñëwoon nañ fi kenn dong la ci kooku mooy référence la mooy ñoom diw ñëwoon wala ñoom ñoom diw de seen naa leen barab ndax wolof dafa ni mbooloo moo ñuy dem kenn la ñuy gunge fexeel nag ba doon kenn kookee mbooloo muy dem mu ne kenn la ñuy gunge da ngay nag ba doon kenn kookee bañ bokk ca bungekat yi kon soo doonee murid da ngay nekk référence boobu nekk kookee nga xam ni dañ koy tudd di ko askanale mbooloo su boobaa nag nga daal di nekk ab imam bi ci murid nga nekk ab imam nga mat ko mën a jiite nit yoonu yàlla soo ca jógee mën a nekk ab dirigeant mën leen a jiite ci àdduna itam nag soo ca jógee nekk ab ecclésiaste maanaam ab mursal boo xam ne da wax ñu lay déglu soo nee dama ne ñëpp ni teg keneen ku bëgg wax ñu ko noppi loolu it ba nga ko mën a am da ngay nekk murid kon tomb yooyu mooy ay tomb yoo xam ni euh, man ab jàngalekat laa nag ndax fii mu ne doon na gën a yomb ci man mu leer ci ñu bari ci mbooloo mi su ma nekkoon ci kanamu tableau nga xam ni kenn ku ne su ma ko tombee. da nga ji da la mën a amal njariñ nga nga jël ko soo mënta jàpp lépp itam la nga ci mën a def ay xalaat nga def ci ay xalaat waaye sëriñ bi moom li nga xam ni mooy contribution mooy njukkalam dëgg-dëgg ci lislaam mooy dafa génn lislaam ci ay li ñuy wax rek adoration mécanique mooy jàmm yàlla goo xam ne gii tey li ci ëpp doon sax njistal doon lay doon sëgg ak sigi gudul jeex jëf yu bari yoo xam ne yaa ngi koy def di ko duggee ni jullit nga te bu ñu demee ci sab xol leneen lañ fay fekk la nga gëm dëgg-dëgg leneen lay doon sëriñ bi nag loolu moo ko fi jëlee moo fi indi ak njullite goo xam ni ak ngëm yàlla goo xam ni gëm gu dëggal lay doon dox goo xam ne gi dox gu sell lay doon loolu nag tekkiwul ni wax naa ko saa tekkiwul ni ñu ko fi jiitu woon duñu dara ah kay waaye ak dox la rek progression la ndax dox da ngay dox toll kilomètre deux ba fay kilomètre trois kilomètre quatre ba ngay dem kilomètre dix moom nag euh, dem nañu ba fii ñu toll ci jamono tey ci lislaamu Sénégal li ciy référence mooy yoon murid ndax fii mu ne nii fenn fu ne boo fa demee bañ nañu ko ba ñi nga xam ne sax tey jii dañ naan dañu naan dañuy contre Baye Fall naan bàyyi fàll lii bàyyi fàll laa ñoom ci seen bopp tey ku ca am ku ca am ku la déggal koo xam ni kii tey ji yemale ko kenn da nga naan sama bàyyi fàll sama bàyyi fàll te nga diw day bàyyi fàllu sëñ diw la te sëñ diw moomee dafa contre yoonu bàyyi fàll kon nga xam ne bàyyi fàll lu baax la gannaaw kenn ku ne bëgg nga am bàyyi fàll kenn ku ne lu baax la la nga am la nga baax la dangaa bëgg mu doon bàyyi la te loolu ci sëñ Tuubaa lañ ko liggéey itam ñaq ak coom ak ñaq ak liggéey nu mettee la nga ca amee nga mën a ñëw sukk jox ko nit ngir yàlla te muy dëgg teew loolu tam suñ tuwaagu fi ndax tubaab bi daan wax ni ci jamonoy sëñ Modou Moussa wax nañ ni moom dafa daa wax ni moom daal di ko jaaxal ci sëñ Modou Moussa ak murid daal mooy ay ouvrier yoo xam ni ndax ba mu ko ne raay yi dañ ko indi Touba nu ko danaa am mbooloo mu ko mu mën a liggéey tubaab bi ne ko ouvrier foo jëre ouvrier mu ne moom du ko jaaxal mooy mbooloo moo xam ni dañuy xëy bu jant fenkee ba jant so ndax amuñu wàcc mi di amuñu lenn soo wàccee ñëwoo taala sooxo ñu fay la waaye da ngay kosto fekk fecc la nga amoon ñëw jox ko gal doon liggéey loolu mu ngi loolu ko jaaxal te loolu lu sëñ Tuba jëmbat ci nit ñi la maanaam toj xol yi ba nekk dëgg-dëgg jullit ndax dëgg-dëgg jullit lool ndax ñu fi ëpp fii ci yéen jàng nañu alxuraan laysal birru koy gis na ko laysal birru am tuwallu wujuhakum qabla al-mashriq wal maghrib déedéet xëy suba rek ay junniy rakka ak ay kii ñu la toll wala sol lu weex taal di woon man ab arab laa kaalaw kaal ak arab déedéet loolu taxul nekk jullit de day tax nekk jullit leneen la sëñ Tuubaa nag leneen loolee moom la ñu tàggatal ñun indil ñu ko nga mën a nit mën laa gis xeeb la lool ci sa ay yére wala ci sa ay doxin ak saw defin jaxasoog yow fonkat la lool loolu la Sëriñ Tuubaa def ci murid nit gis nit xeeb ko lool ci kaw jaxasoog moom nawaat ko joxaat ko loxo te loolu mooy dëgg dëgg jullit ndax jullit bu mel na mu war a mel l'islam bépp société boo xam ne bii modèle na ko ba dugal fa euh, ngëneel yi nga xam ne moom la làmboo société boobu mooy gën benn société bu dul moom bu nekk te fii ñu toll nii ci àdduna bi dañ koo gis baax a baax ndax crise yi nga xam ni am na ci àdduna bi crise yi am ci àdduna bi fenn fu ne di di filistaan newul Sénégal gi lu ci bare yàlla musal nañu ndax man damay wax toujours ni eh, xolub Sénégal mooy Touba te Sénégal tam mooy xolub Afrique kon boo dee xool ñun euh, murid yi dañoo am mission boo xam ne bii euh, jële ko ci Xaadimu Rasuul sañ ñoo yox yoxi sañ ñoo def gannaaw góor góorlu rek lañu sañ dina ci kanam ak fu ñu la wone ni kii am murid la rek wala xoolaat ni ah waaw kay walit def dara ci jotaay ñu ni ah moo na murid la de ñu ni ah murid la ñu ah kon day nangam nangam kon tomb yi nga xam ne yëpp tudd naa ko ci ni nga xam ne nii ab jullit war a na ko mel ci biir société su bëggee bokk ca ñay jiite su bëggee bokk ca ñay jàllale a ah, ay tomb bi royukaay la yoo xam ni lu ci nekk dañ koo gis ci Xaadimu Rasuul gis ko itam ci lieutenant yi nga xam ne ñoom la samp fenn fu ne ba ci borom dëkk bii tomb yooyu lañ gis ci ñoom ah muy tomb yi xam ne dëgg dëgg dëgg mooy def nit ki muy murid sadiq te mboolem li nga xam ne lii mooy eh, ab eh, li ma ecclésiaste di ab mursal lii ndamam mooy defar ay nit ñoo xam ne fu ñu taxaw ëllëg rek ku leen xool xam ni niroow ñoom ñëpp kon eh, mbooloo mi ci ay kàddu bu fekkee dafay amaat ci biir waxtaan bi leen lu ñuy wax wala ay laaj yuñ ci laaj yoo xam ne buñ ci mënee tontu ñu jéem ca tontu suñ ci mënta tontu ñu seq ñoom waxtaan wi ñu bàyyi ñuy joxe ci seen tontu Euh, ci gàttal daal moom lañu amoon ci luñ doon waxtaan ak yéen euh, fexe ba waxtaan wi nag liñ ci doon jublu euh, rawati ci daal mooy fexe rek ba jotaay ngoon gii tey bañ a doon jotaay bu nuur bañ a doon jotaay boo xam ne bii bu bu dul am njëriñ la ay jotaay boo xam ne ku fi jëlee ku fi jóge lu bon bon bon bu doon ñaar tomb la wala ñett wala ñeent da nga yëg ni am na lu mu def ci yow te itam am na lu mu la dolli dolli boobu nag bañ koo xeeb ndax man dama koy wax toujours même ndax ab jàngalekat laa dama koy wax élèves yi toujours dama naan leen man de bi ma nekkee ci àll bi daan naa def ndax bu ma jógee di jàngale directeur laa jëkka ne ni ko sëñ bi waxee léegi waaye booba xale laa ndax fukki at ak juróom-ñett dong laa am ña ma nekkaloon ci école bi ma nekkoon yépp yilif leen ñii mat nañu ma nijaay ñii mat nañoo bàyyi dañ daan toog ba guddi ñuy jëm di dugg ci dëkk bi di wëndeelu buñ ne maanaam dem ma ne ah ñoo ma yow da ngaa gëmum njàng xanaa kuy jàng ba am place di liggéey kay war a mën a noppal te fekk na booba man la ma daan def mooy eh, téereb tubaab bi ñuy wax dictionnaire booba dama daan def guddi gu ne dama daan def ba la maa tëdd danaa jàng fukki baat yoo xam ni dama koy jàng ba mokkal ko su fajaree su ma yeewoo dama jëkk jaaxaan tëdd nii di ko nasuwaat benn bu ne bu ma ci fàtte bu ne ma jógaat jël téere ba xoolaat ko ndax li ma daan wax rek mooy man bés bu ne naa yokk fukki baat yi ma xamul woon ci li ma xam xeeb moom te loolu it gis naa ni bokk na ci liy jëmee nit kanam maanaam bés bu ne bu doon benn tomb nga jàpp boo xam ne bii jàpp nga ko bu dëgër def ko ci sa xol fas yéene moom ko muy tomb bu am njariñ loolu boo ko seetee day nekk day nekk ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak juróomi tomb yoo xam ne at mu ne def ko a am ndax at mi ñetti téeméeri bés la ak juróom benn fukk ak juróom bañ koo xeeb nag bés bu ne loo am denc jotaay bi itam ah li ma ci gën a sawarloo gis naa li ci ëpp doole ay ndaw lañu wax naa ko sama njëlbeen waxtaan ndaw nag day door a jóg fu mu àggul moo fa moo fa moo moo pësee pësee fa fa àggalewul wala waaye ndaw li door a moom gune moom foo bëgg àgg ne boo dogoo am sa bopp fa àgg bañ a jàppale sa bopp ni man fii la war a yem ndax àdduna teraanga ju fi ñëw yàlla ci doomu aadama yi la ko wàcc te gannaaw yow doomu aadama nga nag kon dangay ngay jàpp ni teraanga teraanga jooju jomb la soo ko te aw ci yoon wa ko war a jaar pour ngir am ko mën nga ko am may euh, rafetluwaat bu baax kon euh, teewaay bi di sant itam ci woo ngeen fi woo ci waxtaan wi ndax itam euh, feneen fu mu moo nekkit mënoo faa def lu gën lii may def fii mënoo faa am itam yool yu mën a ëpp yool may am fii kon loolu nag sant naa leen ci yéen ñi ma fi woo ah delloo leen kàddu gi loolu ci xam ne moom ci laaj yi la jëm ak yokk waxtaan wi ba tey rek ñu kii ci jërëm ngeen ñëpp seen teewlu ak seen déglu ndax teewlu bi yaru na lool déglu bi am na solo lool te kuy wax ku ne ah, boo sañoon dañ lay déglu ndax buñ la déglu la ngay wax du am xorom kon sant naa leen gërëm naa leen jërëjëf professeur Idrissa Ndiaye ci waxtaan wu am solo yi nga xamante ne moom nga ñu baaxee tey jii yaakaar naa ne ni nga ko waxee ci mujj rek ne liñ jublu ci jotaay bi mooy kenn ku nekk ci ñun bu fi jógee mu yokk ak lu mu néew néew jotaay bañ a nekk jotaay bu miin yaakaar na ne loolu amu ci jotaay bi yaakaar naa ne moom nilut ndax tey képp koo xamante ne teewle nga waxtaan wi am na yokkute goo xamante ne am nga lii nga xamante ne moom nga doon kon nag ci turu mbooloo mi nga xam ne ñoo saytu jotaay yi te woola fi nga ñëw wuy leen ñu ngi lay cant cant goo xamante ne am na fu mu tàmbalee waaye amu ci yem di ñaan yàlla fay la ci yëngutu yi nga xamante ne yëngutu nga ko ak lii nga xamante ne wax nga ko fi te mu nekk lu amal njariñ ñi ko doon déglu ñëpp yàlla fay la ci gën jaara fi di fay kon xam naa ne li may def moom mooy bala ñoo dugg ci laaj yi nga xam ne moo aju ci waxtaan wi damay jox euh, ñi nga xamante ne ñooy tontu laaj yi aju ci wàllu defee ñu tontu yi nga xamante ne moo aju ci laaj yi ci yenn mbokk yi doon la ci doon ci wàll fiqh ma fàttali mbooloo mi rek ne suba incha allah docteur Moustapha Diop bi nga xamante ne moo nekk ci centre de santé bu Darou Moukhty incha allah moom lañ fas yéenee daral mu fas yéene waxtaanal koor ak li nga xamante ne moom lay def ci wér gu doomu aadama kon loolu yaakaar naa ne kenn ku nekk war na ko bàyyi xel ci suba incha allah docteur Moustapha Diop fas yéene ñëw baax baax ñu ko fii. kon ma jox kàddu bi ñi nga xam ne ñooy tontu laaj yi nga xam ne moo ci wàllu fiqh muy a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin al amin wa ala alihi wa ashabihi wa khayri khadimihi ajma'in assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ki mu ne day laaj ndax koo xam ne dafa sàcc ab kaamil wala ab qasida di ci jàng dana ci am tuyaa boole a'uuzu billahi min ash-shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin sallallahu ala sayyidina wa mawlana muhammad xadimihi wa ummatihi wa sallama taslima ku sàcc alquran wala xasida di ci jàng dana am bakkaarub sàcc su fekkee attey lislaam am na it danañ xool ndax lim sàcc mat na lu ñu war a daggee ab loxoom su fekkee mën na ko ñu àtte ca moom àtte ba ca war waaye nag loolu bàkkaru boppam la boo xam ne jotewut ak dara jàngam tey jàng jàngam tey jàng jaamu yàlla boppam la bu neexee suñu borom mu nangu ko bu neexee mu bañ koo nangu. ki mu ne day laaj lan mooy xasida gi sëñ bi njëkk a way gan xasida moom de na ni jafe naa gis lool lool xam nag. saxee ci gëstu ko danoon ko ki mu ne lan mooy atte koo xam ne day bind kaamil waaye nag mënta tax koo am njàpp. kooku moom atte maanaam ndax nit sañ naa jékki laal alxuraan ak amul njàpp ñoo bokk daa wax ne su fekkee day koo xam ne day jàng alxuraan wala mu koy jàngale. te mënuñu kon toogoo di tàqooku njàpp may nan leen ñu laal ab xaaj ca kaamil ba wala aajo ngir lor ca am bind gi noonu la demee su fekkee day ko toll ci di jàng alxuraan nga xam ne la muy bind lu mu woo rekk la wala muy jàngale ni ki muy bindal donga ba la war a jàng wala muy ko fëttoon bëgg a mokkalaat alxuraan di bind la mu war a jàng mën na koo bind te du amem njàpp su fekkee nag koo xam ne day bind ngir mën a am tiyaaba noonu bind kaamil ngir tiyaaba kooku moom daganul ci moom mu laal la muy binde te amatum njàpp ki mu ne ndax dana dagan ci ki mu jëfandikoo mu raxasee bañam lu mel ne meejaan wala collet colgate loolu moom itam wax na ne dañ koo sib ndax li ci ëpp mën naa des maanaam càpp ka ga mën na caa te bu jàllee rek koor ga day yàqu waaye sib rek la nag bu dara jàllu di koor ga du yàqu ci mu ne ren mooy tàqale diggante xitmiir ak fatin ak naqiir waaw moom de sëñ bi tàqale woon na ko ci tasawul sixaar wax ne maanaam kembub tàndarma maanaam jëmmi doomu tàndarma bi dañuy jëfandikoo buñ ko jëfandikoo ba noppi dana amub kemb xar-xar boobu yi dana am lu mel ni rëdd lu ciy tëdd am na lu mel ni deru weex woo xam ne moo koy sànni jëmmi kemb ba moom lañu tuddee fatin loolu mel ni rëdd nekk ci diggante bi moom lañuy ñuy tuddee naqiir jar yi nga xam ne moo koy ëmb mooy xitmiir ki mu ne ndax dana dagan ci ab taalibe muy jàng ci saalimatul maratib ci ruddu muy amee am jàpp waaw maanaam xeeti tudd yàlla yi moom bu ci bokkut ak alquran rek jàng ko te amee jàpp araamut waaye moom itam mën naa mayt lool ndax sim nañ ko te it li ëpp ci ñi nga xam ne turu yàlla wala xasida da leen yóbbee ak ndox ñàkk a taqoo am jàpp ak ñàkk jàpp ba noppi di jàng jaaribatul marasib mën naa jural nit ka musiba mën na koo yóbbee ndox waaye nag du tax ñu ne araam na moom ndax lu dul alquran rek mënees na koo jàpp ci xam ne jàng na ko waaye nag buy jàng du sujjóot mu laaj leen mooy attem waaw kooku wàññi na tuyaabaam rek ndax sujjóot ga muy sujjóot sunna la su ko defee yokk tuyaabaam su ko bàyyee wàññi na waaye du yàq dara nag te jàng ga muy jàng ba léegi rek laaj yi nga xam ne ñoo mbooloo ñoo koy gës buñ ko ku mel ne Serigne Abdourahman mu gës mu wér wéral ko ba mu wér ñu doog a ñëw jàllale ko salaamaaleykum wa rahmatullah bari na ay laaj yoo xam ne war naa mat fukki laaj tontooguñ ko moom itam li waral ñàkk a bi mooy xañ na tontu nañ ko ba waaye ñu ko war a topp ñu ko toppagul moo tax waaye saa ñu ko toppee rek danañ ko jàllale insha allah lajnatul fiqh ci tontu yu am solo yooyu ngeen tontu te mooy laaj yi jëm ci wàllu fiqh te ñu di ko saytu boroomi xam-xam di ko saytu ba wéral ko ñu soog koo indi ñu di ko tontu bokk na ca ñooñee sëriñ Abdourahman Mbacke Abdoul Khoudous bokk na ci ñiy wérlu laaj yi ba noppi ñu soog koo indi fii tontu ko kon mbokk yi ñu ngi leen di ziare ci weeru kor wu tedd wii di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen di ñaan yàlla mu nangul nu suñuy koor te jéggal nu suñuy bakkaar di ñaanalit suñ kilifay diine yi yàlla yàggal leen fi nu yàgg noo digal nu yàgg jëfe seeni ndigal te yàlla bu nu yàlla nattoo ci nu jëf lu ñuy tere wala ñu di ko wax professeur ñi ngi lay sant ci turu mu assasatul wafa bi huquqil iman ñoom ñépp ñi ngi maase di la sant cant boo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem ngir lii nga leen may lu rëy la ci noonu lool dolliku nan ci bind wi tey jii aw bind wu tooy ñun ñëpp ñu ci bokk toog kenn ku ne dolliku na fi tey jii aw bind wu tooy woo xamante ni bu demee dina ko mën a toppaat bu baax ñuy ñaan yàlla mu guddal saw fan te wéral sa yaram te bàyyal ak tam xel bu baax a baax ba li nga yéenee tasaare ci xam-xam yàlla defal la ci lu kawe kawe sa loolu kon ab yóbbante la boo xam ne mu assasatul Wafa ñoom ko yóbbante ngir ñu war ñu koo jotalal bu baax a baax waxtaan wi am na solo am gum am solo tax na laaj yi bari na lool bàyyi guñ bàyyi xel waxtaan wi tax na laaj yi bari mbokk mi nee na ginnaaw bi mu la nuyoo mi ngi laaj ki ñu wax Abdullahi ibnu Yaasin mu ni fan la bàyyi ko woon maanaam kuy cosaanam man at la ñëwoon ndar ñum àndaloon loolu moo nekkoon laajam bu njëkk. waaw Abdullah ibn Yasin euh, li ñuy wax douzième siècle maanaam ci ay wàllu mille deux cent cinquante de mille trois cent ci la ñëw ndar sanc fa fekk na gannaaw gi xam nga wax naa ni empire du Ghana bi nga xam ne bii moo ñu lëkkale woon ñun ñëpp te fa la euh, arab yi tàmbali jëkk dugg di jógee Algérie ak euh, Maroc ndax ñun ñooñu ñooñu indi l'islam ndax l'islam dafa nekk ay ay kii yu bari daal ay eh, kuréel yu bari yoo xam ne ni boo jëlee bédouins yi nga xam ne ñoom ñoo ku jëkk a samp daal di dugg ci eh, berbères yi muy lu demee ne fatimide yi nekk Égypte walla itam eh, almoravid yi nga xam ne ñoo jóge woon Maroc ñu leen doon almorabitun ñu bari sawaan nañ turu marabu foofu la jóge ñoom ñoo fi jëkk a dugg Abdullah ibn Yasin nag wax nañ ni ci ñooñu la bokk jëkkoon a dugg si gannaaw bu lislaam ñëwee jaar ci Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abad Darda ñooñu mooy kuréel gi jëkk a dugg waaye ñooñu ñu ngi yemoon empire du Ghana gannaaw gi nag la Abdullah ibnu Yasin ak euh, Judeer ak ni ma ko waxee sànq ku mel na ñuy wax benn Hassan yi ci la ñu dugg si moom nag ba mu dugg see installé Ndar dañuy wax ne loolu ci fin wu douzième siècle la kon mi ngi jëm mënuma leen mënuma ne at mi exactement waaye douzième siècle bu ñu ko waxee mooy mille deux cent jëm mille deux cent cinquante maanaam junni ak ñaar téeméer rek euh, juróom fukki at ci at yi Isa ibn xam la milaad yi waaw waaw jërëjëf laajum ñaareelam mu ne ab tarixatu tijaan yi kañ la am Sénégal ak kan moo ko fi indi waaw tarixatu tijaan yi ci liñ ci xam euh, fii moom ni ko fi gën a siiwal ñu xam ko fi mooy Cheikh Ahmed Tidiane te moom Algérie la jóge mu ngi juddoo dëkk bu jox Tidiane ci Algérie ñëwoon Maroc ba Maroc nag la amee ak siiw fa la ñu ko xamee euh, ñi nga xam ne ñi itam jëkk nañu fee ñëw ci ay Tidiane yoo xam ne jóge nañu Maroc muy benn Hassan yooyu ma wax ay disciples Cheikh Ahmed Tidiane lañu fii ci réew mi nag ñi ñu ko fi gën a xamee. Euh, mooy ku mel na Cheikh Ahmad Tidiane Ba bi faatu ca Samba Sadio ci 1883 kooku bari na ñoo xam ne dañoo wax ni dëgg-dëggu euh, wérdu Tidiane moom moo ko fi jëkk a dugal gannaaw gi alaaji Omar am na branche am boo xam car boo xam ni ci moom lañuy ñuy rattaché wu gannaaw gi euh, ku mel ne Alpha Mayoro ci nit ku ñuul nga xam ni euh, ci moom la alaaji Malick rattaché wu moom it ba tey ci ñi ñuy tudd ci ñi gën a sore ci ñi fi dugal yoon tijaan ci lañu bokk waaye nag yoon tijaan moom ñu xam ni euh, yoon xaadir moo ko fi jiitu ci bu ñu sukkandikoo ci histoire yoon xaadir moo ko ci réew mi waaye euh, Cheikh Ahmad Tidiane Ba euh, nga xam ne moom moo faatu ca Samba Sadio te ba léegi ay taalibeem ñooy wàccana ba yi kooku ñu bare wax nañu ni dëgg dëgg bu jëkk a dugal ki muy laaj ba xam ndax Maba Jaxu Ba cosaanam senegal la wala Mali la waaw euh, Maba moom cosaan gi bu fekkee ci askan la wax dëgg xawma Sénégal la askanoo wala Mali la askanoo waaye nag bu fekkee ci nitu diine dañoo jàpp nitu diine ki moo ñu intéressé ñun Maba wax nañu ni kokki gi la jànge kokki njaga isegee gi la jànge bi ñu koy woos itam bi ko waa Saalum di jël si pour ñu jiite leen fa lañu ko woosee amaana na ci bokk gi mu bokk ci euh, fa mu bokk ci cosaan moom ci deret loolu moom wax dëgg xamuñu Mali la wala kii waaye li wóor daal mooy Mali moom euh, Cheikh Umar Cheikh Umar Fouti moo fa dugal lislaam Mali moom jiitu Cheikh Umar Fouti yu dem fa kenn xamu fa woon lislaam kenn daamu fa daawu jaamu yàlla parce que ni ma ko waxee léegi ab buuru bambara bu ñu wax daamun sa jaara moo fa nekkoon daamun sa jaara moomu moom la fa Cheikh Umar fekk moom la rey dagg xëramam ya samp fa taawam bi jox Ahmadu Seeku mu yilif ko Ahmadu Seeku moomu moo tuubal daanaka Mali yëpp kon bu fekkente ni dañoo jàll ci xel itam tax borom xel lañu maba bu fekkonte ne tey jii dañu ni Mali la cosaanoo itam kon eh, diina moom Sénégal la ko xamee ndax gannaaw Mali moom ci lu wér ci histoire xam nañu Cheikh Omar Fouti moo ko fa dugal te moom dafa jamononteeg Cheikh Omar Fouti fii ndax ba Cheikh Omar Fouti di génn jaar na ca moom ba muy génn di dem Kaarta jaar na ca Maba booba Maba mu ngi mi ngi ci rib googu wuti kii mu ne day laaj Sénégal ban waxtu la àndoon ak Mali ak kan moo ko jiite woon maanaam confédération du Mali waaw confédération du Mali moom ci wàllu politique bi ñu ñëwee bay jub indépendance yi 1960 bon indépendance yi lu bari da ci laxasu nag loo xam ni moom ñun loolu taxuñu fee toog mais bi ñëwee ba jub ko euh, juróom benn réew ñoo jëkkoon a jàpp ni dañuy boole seen bopp nekk euh, confédération juróom benn réew parce que Haute-Volta bokkoon na ci ca ca njëlbeen ga Dahomey bokkoon na ci Togo bokkoon na ci Niger bokkoon na ci ba ñu demee ba ca biir bu fet bu ñi moom moo rocci ñooñu wan leen ni leen Sénégal ñoo leen gën a yeewu su ngeen àndeek ñoom itam ñoom ñoo leen di yirif seen askan la ñuy jiital ca kanam mu jël leen gannaaw kon lànk leen ànd bi ñooñu bàyyi ba mu def Soudan français Soudan français la tuddoon soudant français nag ca booba Modibo Keïta moo ko jiite woon ñu ànd ni dañuy def fédération Mali ñu amoon amandoo indépendance le 4 avril 1960 ci cadre fédération boobu ba ñu amee indépendance bi gannaaw loola nag ci la këreelu leadership maanaam ku war a jiitu foofu la génne ndax moo di ba sax ñu bari wax nañ ni moom Lamine Gueye la d'accordoon ci mu jiite ndax da ko noonu gannaaw Sénégal réewum jullit la te Soudan itam réewum jullit la te yaa ñu mag itam kon yow la war a jiital waaye toit bi ñoom booba déggewuñ ko noonu. ndax tubaab bi ñoom xam nañ ni booba ki gën a représenté seen intérêt fii ci Afrique Senghor la ndax der bi rek ñuul waaye léppam tubaab la moo tax ñoom ñoo jaar ci suuf jàppale ko ruuxal leen ba fédération bi tas ci guddi 19 août ñu xëy suba di 20 août 1960 kon ànd bi moom avril la mais juin juillet ñeenti weer juróomeel ba di août ca la ànd ba yem ñu ngi tàmbali ànd le 4 avril 1960 ci la ñu dem indépendance le 19 août 1960 ci la ànd ba tas. jërëjëf loolu leer na bu baax mbokk mi mu ni damay laaj ma Maba Jaxu ban at la faatu ak fan lañ ko denc. Ah, ma ba Jaxu mi ngi faatu ci 1867 atum 1867 ca xarab jaxaw ci somb ñu denc ko somb muy la bataille de somb la ñuy wax ndax Maba xam ngeen ni tolle ak euh, commando fen mooy mbettum kër Lat Joor dafa jóg ànd ak ay gawar dal ci kaw séeréer si dañuy nekk ci ay aat di jongal seeni doomu xew jàmm daal mu dal ci seen kaw rey ca ñu bare gannaaw gi nag la commando fen yónnee ca Maba ni bu fekkente ni dafa defoon ni diine ji muy woote diiney ngor la ak diiney dëgg yàlla ji muy woote itam yàlla ngor la wat ak yàlla dëgg euh, waaye jàpp jàppuloon da koy bett dal ci kawam ci bés wax ne bii bésub jàmm su fekkee yàlla ji muy woote ci moom a dëgg la ci moom na ko fekk jaxaw ci lolli bi loolu moo indi woon xareb xareb somb ko maa ba mu cay dem sax xamoon na ni du dellu si waaye dafa wax ni kàddoom xas na ko rëcc ndax boobu am na ñett ñoo xam ni dugguloo nga leen xalwa kenn ku ci ne ba nga génne da nga ko wan ne ko gis naa sa dem gisuma sa dellu mu ne waaye kàddoom rëcc na ko kon foog dana dem xare boobee fa la des ca sonn. jërëjëf mbokk mi mu ni day laaj Cheikh Omar Fouti maanaam kan moo ko rey tubaab bi la wala déet. waaw Cheikh Omar Fouti li nga xam ne am nañu ko ci moom ci lu wér ci demam mooy at ma 1864 ak it barab ba muy xeeri Bandiagara ab montagne la tund boo xam xeer la tund xeer la Bandiagara ci Mali ci 1864 moom nag xam nga wax naa ko léegi moom dafa ñëw rey Daamun Sajaara samp sant eh, samp Ahmadu Seydou mu nekk fa mu nekk xalifa ci tegu mu jàll Masina mu jàll Masina fekk fa Hambo Dejo Ba di ab buuru pël boo xam ne caddo la mu rey ko teg fa Makki moom ci boppam nag muy wër ci diggante boobu léeg mu dem seet fale du fa xew ñëw fii di seet yeneen gox yi muy dugg ci biir loolu sax am na benn question bu ma wax fii danaa ci anticiper muy digganteem ak Sidi Maxtar Kunti bi ndax ba mu demee Niger moom moom moom Cheikh Omar Foutiyou dafa fekk Sidi Maxtaar jiitu ko fi mu ne ko damay senegal laa jóge di jaar ba fii wax ko ñu mu tuubloo ñëpp ak ñu mu dugal ci lislaam Sidi Maxtaar ni ko fii day yàlla def na mujjumaa jaar dama waxtaan ñoom yee leen ba ñu yeewu ba nangoo dugal seen bopp ci lislaam seen coobare waaye daanaka ñoom ñëpp tuub nañu muy pëlu jarama jarama yi ak boroboro yi Cheikh Omar ni ko man nag ba may déggee Sénégal maanaam damaa jëkk a jóge Màkka jaar ca xabru Cheikh Ahmad Tidiane ca Faas waat fa ni bala maa toog soowu jant ñépp daañu doon ay Tidiane Sidi Maxtaar Kunti yi ni ko lislam day mooy tool bi ñun ñëpp dañoo ne ci biir ay jëwriñ di bay te jiyaat buñ koy wax mooy nga xeex xanaa ku nekkul ci diine waaye ñi tuub nañu gannaaw tuub nañu nag nekk ci tarixa bi ak nekk ci tarixa bi yaakaar naa ne loolu war ñoo jotale Cheikh Umar ni ko maa la ëpp baatin te it dana la dàq Sénégal ba ñu bokk jóge ma yow dootoo ko dellu kee itam ni ko won gi ma lay won ni la sama sëriñ mu baatin sa sëriñ doo am bàmmee bu ñuy siyaare ci kaw suuf ñoom ñaar dañoo wax ni dañoo xas-xasloo Sidi Mokhtar Kounti da ko doo am bàmmeel yow da nga ni Sénégal doo fa am bàmmeel man nag waxuma Sénégal yow adduna doo fi am ba mu jógee foofee nag ca Sidi Mokhtar Kounti di dellu di dem di dem Sébu ci la ko pël yi dogale ci àll bi ba mu tollee ci Bandiagara ci la ko pël yi dogale attaqué ko ci waxtu woo xam ne waxtu dafa am waxtu waxtu su gàtt ci yoor yor bi boo xam ni foofu dong la ko nit mënoon attaqué mënu ko dal dafa takkoon nag ci përi ci përi machine eh, jabar soxna soosee nag moo wax secret ba përi dogale ko fa dàq ko mu daw dugg ci biir xunti ci tund bi xunti googee mu duggoon nag moom ñetti version daf ci am ndax histoire dafa am ay version ñetti version daf ci am ndax bu dee ni tubaab yi ñoom dañoo wax ni buntu googu mu duggoon ak xasala goo xam ne dafa daan denc ay poudre ak yi bal ak gànnaay yu bare bare ndax comme moo ne ci diggante ñaari suuf yi muy dif bu ko defee fu mu fi soxlaa du sore ñu ni dafa daw duggi fa ba mu duggee pëli fetal ca biir poudre ba tàkk nga xam ne dafa seey kenn du bokk ci moom toit bi ñoom loolu lañu wax pëli ci seen bopp ñoom ni ba ñu ko dàqee mu dugg ci xunti ga sorewu sax ak tees du toit bi dañoo wax ni ñoom dañoo taxan maxtu bare bare ay fani fan di ca roof di taal rek waaw ah, dañoo ne ñoom dañ koo taal ci biir xunti bi ba lu bokk ci ñoom nekkatu waa këram nag ñoom wax nañu ni seen version ñoom it dañuy wax ni ba léegi ma nga fa ndax boo demee bànjagara da nga koy dégg muy wessi fa xeer wu mu doon jàppee ba léegi ndox maa ngi fay tooy xaw na nangam nag loolu mooy thèse bi waa këram wax kon ñett thèse yooyu daal moo ci am kenn ku ne nag moom bu ci gën a jubu ci sa xel nga jël boobu ay ñett jërëjëf jërëjëf leer na bu baax mbokk mi mu ni daf doon laaj maam Cerno Ibrahima Faati yi bi ko Sëriñ Tuubaa bàyyee ak taalibe ak njaboot gi mu ne naka la jaamaarloo woon ak tubaab yi waaw loolu moom wolof dafa wax ne toog ci nag di di jë loxo ndax su ma nekkee daal moom si di waxtaan ci waxtaan wu demee nii li ma leer mooy ñu ma gën a xam maam Thierno Ibrahima Faty rek a fi def xam naa tolloo ko ba ci xale yi gën a tuuti waaye teewul nag ba tey nag am na lu ñu xam ci moom ah, te li ñu xam ci moom mooy loola mbindum sëñ Moussa la ndax dafa wax ni Bamba yebal maam Thierno Ibrahima Faty mu wuy ji ndar di niroo gaynde baati mu boole koog waa ñu naa dem ba kebe ba mu demee tubaab banaa Bamba lay fabi ebee kon xam nga maam Thierno Ibrahima Fati jiitu sëñ bi ci géej gi la tàmbali moom di dox rôle lieutenant ci biir umma murid yoon murid yu ndax sëñ bi mi ngi tàmbalee jot lettre yi koy woo pour mu wuy jëndal à partir de 1890 maanaam gannaaw 16 juin 1890 ndax 16 juin 1890 ci la toit bi gën a dogal bu wane ne ñoo yirif Sénégal bi cest à ndigal ngir mën a woo. kilifa yi ne ci àll yi ak ci mbooloo saytu leen ba xam lu ñu fa nekk kon sëñ Tuubaa mu ngi jëkk tàmbali jot lettre at lu mu sance Mbàkke bari rek muy mille cinq vingt wuy jiwut ba lettre yi bare ba bare mu yebal maam Thierno Ibrahima dem na ñaari yoon saa yu ñëwee toit bi ak tàngam ak njàmbaaram ak nu dañu def ni mooy sëñ Tuubaa ñu leen du moom ku sës si moom la koo xam ne moom la yebal ñu ngi nag sëñ Tuubaa lañu soxla bi sëñ bi demee ku ne xam na ni moom la dénk lépp lu mu doon dénkaan loolu ñëpp xam nañ lépp loo xam ne da ko doon dénkaane rek ci loo xam ne fi moo ko yoral boppam moom la ko dénkoon mu yore ko itam yore mu rafet woo xam ni wax nañu ni am na benn guddi am ñoo xam ne toit bi yeneen fay ñu ñëw ci moom ni ko yow mbooloo mii nga fi téye dégg nga te kii leen fi indi woon faatu bu yàgg ndax journal bi ñuy wax Gazette bind na ko booba journal bu ñuy wax La Gazette moo amoon Sénégal benn journal woon Afrique yépp sax te booba ñoom bindoon nañ ci ni Sëriñ Tuubaa faatu na ca géej ngir bëgg a décourager nit ñi ak tas mbooloo mi waaye moom Cerno téye mbooloo mi ba nit ñi wax ko loolu ni ko journal bind ko loolu wóor na ñépp ba wax nañu ni dafa fanaane buddi di bàgg di jàng alxuraan ba way juróomu tedd wa laaj ko ni ko jàmm la mun ko du jàmm ndax sama mag yu baax du ñu waxoon ni yóbbu nañu ko moom lañu wax ni des na ci géej soxna si laaj ko ni ko loolu yow gëm ko mun ko nu may dafa ma ko gëm te diw ak diw sax ndax diw ko mun ko demal nga tëdd te xam ni sama mag yu baax la mu digg woon ak man dana ko def mooy bu bis moo fi jógee moo may jébbal bàmmeel léegi wax nañ ni sëñ bi wax na ni bu mu tëddee gént na gis sëñ mag jooxum gis sëñ mag jooxum mu xamal ko ni ko diw ak diw moomu de na nga leen wax ni leen ni ak céeri di biiwe ay cuuj yu muy war a fot bés bu nekk noonu lay biiwe seen ruuy kon liñ ci xam mooy xam nañu ni la ko sëñ bi dénkoon téye na ko ba dara yàquwul ba sëñ bi dellu si waat mu tegaat ko ci loxoom jërëjëf jazakallahu xayran mbokk mi mu ni dafa bëggoon nga limal ko lenn ci borom xam-xam yi tubaab yu mag yi yoo xam ne def nañ suñ tubaab ay seede moom bare nañu lool nag mënu waaye sëñ moom tubaab yi ñi nga xam ne sax ay noonam lañu woon ci tubaab yi dem nañu ba mujj par force ni ay la yoon def ci moom seede ku mel ne Paul Marty ku mel na ne Vincent Monteil ku mel ne euh, euh, rimbo ñoo ñëpp ku ci nekk def nga ci moom ay témoignages yoo xam ne yii rafet la ak ñeneen ak ñeneen yoo xam ne yii dem nañu ba euh, wax dëgg wax lañu xam ci moom te lañu wax xam ci moom lu rafet rek la lu baax rek la. mbokk mi mu ni mbokk mi mu ni ci laajam. Mauritanie lay laaj mu ne ndax naar yi ñoo ko sos wala saraxule yi waa xam nga d'abord kooku dama lay delloosi si ci ci rak laajub géographie maanaam jufaraat Afrique moom ni mu bindoo Afrique ni mu bindoo ñaari cër la ci naturellement la ci nature bi ni ko nature bindee gannaaw gi bi histoire dugg see mu nekk ñetti parties am na li ñuy wax Afrique du Afrique du Nord suñ ko waxee mooy Afrique bi nga xam ne moo féete kaw Sahara di Libye Algérie Tunisie Maroc Égypte ak fi ñuy wax république sahrawi loolu mooy Afrique du Nord ay nit ñu ay nit ñu weex lañu kay cosaan ndax ay phéniciens lañu ci lu gën a yàgg ay phéniciens lañu yoo xam ne ñoom ñoo ko dëkke woon mooy xeet yi mu wax léegi boo jéggee Sahara bi réew mi ku ñuul la partout ci géographie booba ngay agsi ci beneen désert bu ñuy wax Kalahari Kalahari ci Afrique du Sud la ca suuf booba ngay agsi foofu lépp réewum nit ku ñuul la nit ku weex koo fa fekk émigration ko fa yóbbu fële itam nit ku